أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءت نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kaana tawwaaba sadaqa allahu al-aziim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalatu walsalaamu ala ashraf almursalina sayidi alawalina walaxirin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 mu ngi dellu si waat ba tey ci kitaabul ghusl ci saxiixu imaam al-Bukhari alayhi wa ridwaanul baari ci sunu jotaay bi wees gisoon nañ ci baabu man afaada ala ra'sihi salaasa buntu ki nga xamante ne dafa bëbbal ci bopp bi ñetti yoon gisoon nañ ci xadiis sayyidina Jubayr ibn Mut'im bi radiyallahu ta'ala bi yenente bi sallallahu alayhi wa ne amma ana fa ufiidu ala ra'si salaasa ndaal man daal damay daal di bëbbal rek ci sama kaw bopp bi ñetti yoon gisoon nañu xadiis sayyidina Jaabir ibn Abdullah bi radiyallahu taala anhu bi nga xam ne moom la wax na kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala ra'sihi salaasa ne na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa baaxoo di sotti ci kaw bopp bi ñetti yoon gisoon nañ euh, ci xadiis boobu riwaaya boobu maanaam ci bi nga xamante ne moom la ko al imam Muhammad ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma laaj ba mu tontu ko leeral ko maanaam ne mbir mi la taxoon mu wax ko indi tamit fi nga xamante ne moom la nettalee mbir mi ba nga xamante ne moom la euh, al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiyya rahimahullahu ta'ala wax ne ko ah man daal mbir mi laa fii nii saa boobu daal du ma doy. mu ne ko kaana mu ne ko mu ne ko kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam akthar minka sha'ra mu daf dax daf ni ko inni rajulun kathiru sha'r man day góowaay laa joo xamante ne damaa bari karaw mu ne ko nag yenen bi sallallahu alayhi wa sallam moo la karaw fuuf kon nag moom bu fekkente ne saa boobu doy na ko kon yow saa war na laa doy gisoon nañ ci baabul ghusli marratan waahida buntub sangu gi nga xamante ne bu ñuy sangu benn yoon la ñuy sangu maanaam duñ ko def ñett ñett te duñ duñ ko def ñett ñett comme li nga xam ne noonu lañ koy defee ci njàpp gisoon nañ ci tamit wuute yi ci boroom xam-xam yi amoon rahmatullah alayhim ci hadith may maymuna bi radiyallahu ta'ala anha maanaam sayyidna abdullah ibn abbas bi radiyallahu anhuma mu jële ko sayyidat maymuna radiyallahu taala anha bi nga xamante ne moom lay nettali sang sangu sangu farata gi nga xam ne moom la sangoondoog yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gisoon nañ naka noonu baabu man bada bil xilaabi aw tiibi inda al ghusl buntu ki nga xamante ne moom dafa tàmbalee ci jël ab ndab maanaam waajal ko niki noonu ak tamit gët maa foofu sangaay euh, la gisoon nañ ci xadiis sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha naka noonu gisoon euh, gisoon nañu baabul madmadati wal istinshaq fil janaaba buntu gallax ndiku ak sarax ndiku ci bu ñu tollee ci janaaba te gisoon nañu euh, xadis bi nga xamante ne mooy xadis sayyidat Maymuna bi radiyallahu taala anha bi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko waaye fii daf ko indi ngir masala bii gisoon nañu wuute yi nga xamante ne moom la ci boroom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim gisoon nañ naka noonu baabu masxil yadi bi turab li takuna anqa maanaam buntu euh, masa loxo ci suuf bu ko defee mu daal di nekk li nga xamante ne moom muy li gën a sell maanaam li takuna ngir euh, ne al yadu euh, mu annas la maanaam féminin la maanaam mooy li takuna anqa <coughs> su ko defee loxo yi gën a loolu tamit gisoon nañ ko gisoon nañ xadis bi nga xam ne moom mooy xadis sayyidatu Maymuna bi la ba tey radiyallahu ta'ala anha waaye fii waxu dafa ni summa dalaka bi hal ha'is topp mu daal di ci jonj maanaam li nga xamante ne mu rag mu ci li nga xam ne moom mooy ñag wi mooy sàkket wi te loolu kon comme niñ ko gise woon suñu jotaay bi weesu mooy ne day wane ne bu fekkente ne dañoo jëfandikoo maanaam ñu mën a jëfandikoo lu mën a setal loxo yi rek day daal di baax comme ni nga xamante ne maanaam obligé mu nekk suuf kon nag mën naa nekk saabu mën naa nekk leneen loo xamante ne dafa yor àtte bi maanaam lu deme nekk euh, gel yooyu ñuy def ngir mën raxas loxo yi euh, ak yeneen euh, léegi nag ñu war a ñëw ci baabun mu ne bunta ngi nii <coughs> mu ne waaw mu ne hal yudxilu maanaam mu indi ko ci anamu laajte mm-hmm. hal yudxilul junubu yadahu fil inaa'i qabla an yaghsilaha ida lam yakun ala yadihi qadarun ghayrul janaaba maanaam xal ndax yu lu dana dugal aljunubu ki nga xam ne dafa amee janaaba yadahu loxom fil inaa'i ci ndable qabla lu jiitu an yasilaha ci mu di ko raxas maanaam bu fekkente ne nit ki dafa amee janaaba ndax dañ naan ko bala ngaa jël sa loxo dugal ko ci biir ndox mi ndax ndox moomu day daal di da nga war a sangu ba pare waaw wala déet wala boog lu mu néew néew raxas loxo bi moom da nga koo war a raxas waaye nag loolu bu fekkente ni dañ naan dagan na dañ koy tënk mooy isa lam yakun isa bu fekkente ne lam yakun nekkut ala yadihi ci loxom xasarun ak tilim gayrul janaaba lu bokkut ak janaaba bi maanaam lépp loo xamante ne ak xeetu tilim la moo xam day maanaam sobe la wala boog du sobe lépp loo maanaam ne masalan man yu nekkul ci loxo bi wala boog euh, euh, mas yu nekkul ci loxo bi wala boog leneen loo xamante ne day taqal loxo bi loolu nekku ci buñ ni nattalee ni loolu yëpp dara amul ci loxo bi ndax dagan na ma daal di ñëw fekk ndox moomu ma daal di jël sama loxo dugal ko ci biir boo xoolee masala bii nag li tax muy pertinent moom mooy ne nit ki bu yeewoo ci ay nelaw du jël loxoom dugal ko ci biir te loolu su ko defee itam du yàq ndox mi waaye ngir ne li nga xamante ne moom la ñu mbir mi moo naam moo naam mas ko maskukun fiihi la maanaam te bu fekkente ne mbir mi dañ koo nattale maanaam amrul mashkukun fii mooy mbir moo xamante ne dañ ciy sikki sàkka te bu fekkente ne mbir dañ koo teg ci loo xamante ne dañuy sikk dañ ciy sikki sàkka ab àtte àtte boobu du noo du nekk loo xamante ne lu ñu dogu la maanaam ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni mu ko taalile mooy fa innahu la yadri ayna batat yadu ndax moom xamul fan la loxoom fanaan maanaam kon moom mooy ne ci sàkk am na ci ndax loxo bi ab sobe laal na ko waaw wala déet loolu moom moo tax mu nekk loo xamante ne dañ koy maanaam nga raxas ko bu boobaa laataa ngay dugal loxo bi ci biir ndox mi du nekk loo xamante ne farata lay doon ci li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim mm-hmm. comme ni nga comme ne noonu lañ ko gis woon xanaa bi lay rahmatullah alayhim ak zahiri yi ñoom dañ koo def mu nekk farata nag buñ jëlee loxo ñu dugal ko ci biir ndox moom ndox moomu dana ko yàq waaw wala déet loolu itam jëmmi àtte boobu gisoon nañ ko tamit bañ ca tollee léegi mu des bu fekkente ne loolu dafa am kon bu fekkente ne man dama amee janaaba te yeewu ci nelaw maanaam mooy ne amuma njàpp léegi su dee dama amee janaaba ndax àtte boobu day daal di dugg ci biir waaw wala déet maanaam amee janaaba boo xamante ne nelawuma maanaam waaye bu fekkee dama yeewu ci nelaw moom àtte boobu da am na ba pare leer na ba pare xamoon nañ ko ba pare te gisoon nañ ko ci kitaabul wudu am na su fekkente ne damaa yeewu nag léegi ma jël maanaam damaa amee janaaba maanaam ma jël sama loxo war koo dugal ci biir ndox mi ndax loola day yàqu ndox mi waaw wala déet maanaam mas'ala boobu dafa gën a jege mas'alatu maa'ul musta'mal waaye naka noonu tamit dafa gën a jege maanaam moom mooy ne dafa euh, euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi bunt bii ngir leeral ne. su fekkente ne nit ki dafa amee janaaba maanaam janaaba bi du tax moom ci jëmmi bopp mu nekk sobe te comme moom du sobe maanaam bu laalee ndox mi ndox moomu du sobewu maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom la indi loolu moom moo tax mu ne wa add dugal naa ibnu Umar mooy sayyidna Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu taala ibnu Azib radiyallahu taala anhu ñoom dugal nañu yadahu loxoom seen loxo maanaam kenn ku nekk ci moom ñoom dugal na yadahu loxoom ci tahuuri ci ndoxum laab bi walam yaxsil xaate raxasu ko woon maanaam ko woon ci lu jiitu summa topp nag yetta taw tawadda a mu di jàpp maanaam euh, boo xoolee wax ji mooy ne sayyidna abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ak sayyidna al kenn ku nekk ci ñoom ba mu ñëwee maanaam jël na loxoom dugal ko ci biir ndox mi doog a raxasu te jàppuwut maanaam bu boobaa laaj bi moom mooy mais est kon am na rapport ak janaaba parce que fii njàpp la wax waxul cangaayal farata loolu bu boobaa laaj bi moom maanaam tontu bi mooy ne li nga xamante ne moom mooy objectif bi tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko loolu moom moo tax lii mën a nekk dalil maanaam moom mooy lan mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy ne bu fekkente ne nit ki dafa amee janaa ba ndox mi ko laal ndox moomu du sobewu parce que tout maa daf koo laal kon nag bu boobaa laal gi boobaa loolu mu jàpp ak mu mu waroon a jàpp ak mu waroon a bañ a jàpp ñooyam maanaam buñ ko bëggee wëlbatiwaat dañ naan la mu amee janaaba ak mu bañ a amee janaaba ñooyam bu mën na jël loxoom dugal ko ci biir maadaama amul lapp mu jël loxoom bi dugal ko ci biir ndab li ndab loola loola du yàq ndox mooma maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax mu indi ko fii euh, rahimahullahu taala euh, amma riwaaya bi nga xamante ne moom mooy bu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu taala moom moom imam Sa'id ibn Mansur indi na ko naka noonu beneen riwaaya bi nga xamante ne moom mooy bu sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu moom imam Abdurrazzaq euh, ci musannafam tamit rahimahullahu ta'ala indi ko mu daal di wax tam ci teg ne wa lam yara te mu te jàpputoon maanaam gisutoon maanaam jàpputoon ibnu Omar mooy sayyidina Abdullah mooy sayyidina Abdullah ibnu Abbaas ibnu Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma ba'san maanaam gisul dara lu lu lu lu lu lu lu aay maanaam ba san gisutoon lu aay bi ma ci li nga xamante ne yantadixu dafa wisu min xuslil janaaba ci cangaayal maanaam ci ndoxum cangaayal janaabal maanaam mooy bu fekkente ne dafa am lu tis walla mooy liy tis ci ndoxum cangaayal janaaba bi loolu gisu ci woon lu aay maanaam ci gàttal mooy su fekkente ne damay sangu cangaayal janaaba ndox mi nga xamante ne moom laay sangoo mu am lu ci tisee ci man ci sama yaram bi dalaat ci biir paan wala boog ndab li nga xamante ne moom laay sangoo ñoom gisuñu woon lu aay ci problème boobu comme li nga xamante ne nag noonu lañ ko gisee mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu maanaam li muy tëralee euh, saxeexam bi mooy yi nga xamante ne mooy asar yi nga xam ne moom lay jëlee ci saxaaba yi radiyallahu wala boog ci wala ci taabii taabii maanaam ci salaf yi ponkal yu baax yooyu radiyallahu anhum buy faral di indi seen ay wax daf koy indi ci euh, daf koy indi ci anam goo xamante ne day jëm ci moom li mu bëgg wane ni lii moom mooy mazhabam mm-hmm. maanaam même bu fekkente ne am na leneen lu ñu toxale ci ñoom lu bokkut ak loolu moom du toxal loolu mm-hmm. li nga xamante ne moom lañ toxal te mu jëm ci mazhabam ak li nga xam ne moom la bëggoon maanaam nit ñi jàpp ko maanaam en tout li nga xam ne moom mooy mazhabam moom loolu lay indi euh, rahimahullahu taala amma asaru euh, sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala imam Abdurrazzaq euh, moom toxal na ko itam ci musannafam bi beneen bi ci des mooy bu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala moom sayyidina moom Abi Shayba rahimahullahu taala toxal na ko ci tamit euh, ci musannafam rahmatullahi ala al-jami' léegi mu daal di wax ne qaala mu ne haddathana bil isnad al-muttasil fi awwal al-kitab ilayhi haddathana Abdullah ibn Maslama te moom mooy Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi al-Harithi rahimahullahu ta'ala euh, hadith euh, hadith bi imam al-Bukhari ak imam Muslim dañoo bokk solo ndoo ko ci benn jëmmi même sëriñ bi imam al-Bukhari dafa ne xaddasanaa Abdullah ibn Maslama mm-hmm. imam Muslim ne xaddasanaa Abdullah ibn Maslamata ibn Qa'nab maanaam waaye loolu ñoom de toute façon képp kenn ci euh, sëriñ bi am na droit maanaam ci taalibe bi am na droit melale sëriñ bi nu ko neex mm-hmm. loolu mm-hmm. amul dara lu ci ay moom euh, moom mooy Abu Abdurrahman xam niñ ko gisoon mi ngi génn àdduna mi cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci àndandoo yi imaamu Maalik ji la bokkoon rahimahullahu taala ñi nga xamante ne dañoo ah, dañoo gé maanaam ah, dañoo dañoo nekkoon madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam maanaam ci madaniyuuna yi la bokk ah, imaamu Ali ibn al-Madini rahimahullahu taala nee na laa uqaddimu min ruwaatil muwatta ahadan ala al-Qa'nabi maanaam du ma jiital kenn ci kaw Qa'nabi ci mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo muwatta maanaam te waxoon nañ la ne imaam al euh, euh, imaamu euh, Maalik rahimahullah su bëggee indi saxiix ci saxiix bi ay xadiis yoo xamante ne ci Muwatta lañ nekk dafa am léeg dafa am ñu muy tànn te ñooñu mu tànn waxoon nañ la ne la Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab al-Qa'nabi bii ci la bokk rahimahullah te moom xadiisam moom la imaam Abu Dawud as yi njëkk indi ci sunanam Mm. Ah, loolu tamit waxoon nañ la ko rahimahullahu taala te bokkoon nag ci li mu ràññee ko comme ni ko Amr ibn Ali al-Fallas rahimahullahu taala waxe moom mooy ne kaana mujaabu da'wa dafa nekkoon koo xamante ne ñaanam da daan nangu loolu tamit bokkoon na ci li nga xamante ne moom la ràññee ko woon rahimahullahu taala imam an-Nasa'i rahimahullahu taala nee na sax moom an nee na alqaana bi fawqa Abdullah ibn Yusuf fil Muwatta maanaam Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi ànd ak li muy màgg màgg màgg ci Muwatta imam al-Qanabi bi rahimahullahu taala moom moo ko fi jiitu moo tax nga gis imam Abu Dawud rahimahullah moom la jiital ci kaw sëriñam yépp maanaam njëkk indi xadiisam euh, euh, rahimahullahu taala euh, al-Ajli nee na basariyun thiqa rajulun salih qaraa Malik ibn Anas alayhi nisfu Muwatta wa qaraa huwa ala ala Malik al-nisfu al-baaqi maanaam moom mooy ne imam moom waay ju baax la woon ku sell la woon moom basar yi la siqa maanaam basara basara la jóg jóge nekk ku wóor waaye dafa dem bi mu takkoowee imam Maalik nekk taalibam dañ koy boole waale ci madani yu itam mhm. maanaam moom moo tax ñu naan basari la léegi ñu ne la madani la mhm. euh, amma Muwatta moom benn xaaj bi kon da koo jàngi ci imaamu Maalik beneen xaaj bi nag da ko moom ci boppam moo tari maanaam benn bi imaam daf doon tari imaam Maalik di dégg bi ci des nag imaam Maalik ci boppam moo doon jàng euh, maanaam moom bi bu mujj bi moom la imaam Maalik moom la doon jàng imaam Maalik di déglu mm-hmm. euh, kon moom bokk na ci nga xamante ne euh, kenn la ci ponkal yu mag yi rahmatullah alayhi mm-hmm. kon moom mu ne qaala mu ne axbarana aflah maanaam maanaam moom Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab euh, euh, mi ngi génn na kon deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom directement imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom ñu solo ci moom mu am intermédiaire amma imam Ibn Maaja moom solowul ci moom benn hadith euh, mu ne qaala axbarana te moom mooy Aflah ibn Humayd ibn Nafi' al-Ansari an-Najjari rahimahullahu ta'ala moom it dàqantalam comme moom euh, Abdullah ibn Maslama moom Abu Abdurrahman la moom tamit mm-hmm. muy Abu Abdurrahman al-Madani euh, moom tamit euh, waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mm-hmm. moom mi génn àdduna 156e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp soloo nañ ay xadiisam ba mu des imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala euh, amma ima am na maanaam fii tamit li ma moom mooy ñaari aflax am nañu euh, kenn ki moom mooy kii ni moom mooy aflax ibn Humayd bi rahimahullahu ta'ala euh, keneen ki ci def moom mooy aflax ibn Sa'id kooku nag imam al-Bukhari solowul ci moom benn xadiis maanaam kon euh, loolu tamit mat naa xam ci aflax bi mu ne anil qasim te moom mooy ibnu muhammad ibnu abu bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhum moom mi nga xamante ne euh, mi ngi génn àdduna cent sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom itam dàkkantalam abu abdurrahman la maanaam moom itam dàkkantalam abu abdurrahman la donte dañ koy wax abu muhammad rahimahullahu ta'ala nekk ku mag nekkoon kilifa nekkoon tamit bokkoon ci fuqaha as-sab'a yi comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna moom ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta euh, wa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañ ko an Aisha te moom mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala mooy sayyidat Aisha bint as-Siddiqa bint as-Siddiq radiyallahu anha mm-hmm. maanaam nga gis ne kon sayyidat Aisha bi tantam la maanaam tantay al-Qasim la Euh, moom sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamante ne bokk na ci lii mu ràññee ko comme niñ ko gisee mooy hadith yi mu solo deux mille deux cent dix yoo xamante ne muttafaqun alayhi cent soixante-quatorze la mm-hmm. imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wéetoo cinquante-quatre imam Muslim wéetoo soixante mm-hmm. ci comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee gisewaat ko mu ne annaha qalat nee na mm-hmm. kuntu nag nekkoon naa ko xam ne axtasilu daan sangu ana man wan bi ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam min ina in ci benn ndab waaxidin bi nga xamante ne benn kese la maanaam nga xam ne kon euh, ndab li nga xam ne moom lañ daan sangoo doonu woon ñaari ndab waaye benn ndab kese la léegi mu mel ni kon dañ naan ah waaw lii de bu fekkente ne benn ndab rek lañuy ñuy sangoo euh, mu ne taxtalifu ay diina fii taxtalifu doon na wuute ay diina suñu loxo yi fii ci moom maanaam doon na doon na awonte taxtalifu doon na awonte ay diina suñu loxo yi fii ci ndab li mm-hmm. maanaam day daal di tibb soo sotteeku keneen tibb sotteeku am na moo tax ay riwaay yu bëri bëri ci xadis bi mu ne sax am na ci boo xamante ne léeg-léeg dañuy dem ba ndox may waaj a mu naan ko daa lii mu naan kenn naan ko dae lii maanaam bàyyee ma waaye kii naan waaye bàyyee ma la ci def maanaam euh, nga xamante ne loolu bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ci xaalu sangaayal sangu farata benn mooy ne wax ji wax ci xaraamu ci maanaam bokkul ak fi nga xamante ne moom mooy nit ki nekk ci wanag bi di di di tuur ndox wala bokk muy dem àll maanaam foofu wax ci dafay xaraam mm-hmm. am maa fee wax ci dafa dafa dagan mm-hmm. loolu mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy ne euh, ndesul ji ndesul jigi bi jigéen di dese jigéen dese gi muy dese euh, euh, ndox loolu dagan na comme bi nga xamante ne loolu leeraloon nañ ko bi nga xamante ne tolloon nañ ca ci kitaabul wudu beneen bi ci def moom mooy ne li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy ndax moom bu fekkente ne nit ki day jël ci ndox moomu di sotteeku ko mooy ne am na benn partie ci yaramam maanaam mooy ne moom ci boppam janaba bi dañagut te comme janaba bi dañagut muy jël ndox mi di ci sotteeku te li mu ci sotteeku te comme ñoom ñaar ñoo séq ndab li mooy du ah du du du du du moo tax mu indi woon asar sayyidina Abdullah ibn Umar ak sayyidina Abdullah ibn Abbas bi maanaam mu ngir mën a leeralaale xadis bi ngir ne loolu mooy du ñàkk moos am loo xam te ne da ciy tiise duñ ne saa yu amee lu ci tiise ne é eh, saa yi affaire bi ndox mi mujj na yàqu finalement lañ changé mm-hmm. déedéet maanaam kon loolu bu boobaa dañuy xam ne loola aayul mm-hmm. te kon bu boobaa dañuy xam ne janaaba du xaal boo xamante ne bu nekkee ci nit ki nit ki day sobewu déedéet comme ni nga xamante ne insha allahu taala dinañ ko gis ci xadiis Seydina Salman ak Seydina Abu Hurayrata radiyallahu taala anhu non bu Seydina Salman moom ci saxiix imam Muslim la nekk bu Seydina Abu Hurayrata bi radiyallahu taala anhu moom mi ngi ci ñaari saxiix yi mm-hmm. yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko subhaanallah innal mu'mina la yanjus maanaam ne subhaanallah ki nga xamante ne moom mooy aji bi moom du nekk koo xam ne ku sobewula mm-hmm. maanaam kon loolu bu fekkente ne moom sobewul te sobe bu leer nekkul ci kaw yaram moom ba nga xamante ne ndox mi dafay daa da maanaam day day raxasu ci di di wadd ci biir ndox mi bu fekkente ne loola amul kon bu boobaa loola day daal di nekk loo xamante ne lu laab la maanaam dafay nekk koo xamante ne ku laab la loolu yëpp day tegtale ne kon loolu euh, maanaam li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko te moom mooy maanaa bi la waxoon ne moo tax mu noose buntu bi loolu day daal di bi di sax insha allahu taala te loolu boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci rahmatullahi alay alal alal jamii xadis bi gisoon nañ taxrij bi ci xadis numéro deux cent cinquante imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat léegi tey ci xadis numéro deux cent soixante trois inshaa allahu taala te euh, waaye foofu du ci indaale taxtal taxtalifu ay diina fii maanaam suñu loxo yi doon dan ci doon awonte loolu du ko ci indi kon insha allah loolu moom mooy xadis boobu léegi ñu ñëw ci beneen xadis bi insha allah mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana musaddad te moom mooy musaddad ibnu musarhad ibnu musarbal ibnu mustawrad am nañuy wax la ibnu murabal wala boog ibnu ibnu murabal ibnu mugharbal rahimahullahu taala muy abul hasan al basri rahimahullahu taala Euh, dañuy wax tamit ne dëgg dëgg turam Abdul Malik ibn Abdul Aziz la waaye Musaddad laqab la maanaam ak titre boo xamante ne moom lañ ko jox rahimahullahu taala euh, euh, loolu moom moo tax sëriñam Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu taala da daan wax naan su ma ñëwee ci kër Musaddad fekk ko ci biir këram ma jàng ci moom ma jàngal ko xadiis sax loolu day nekk loo xamante ne lu mu yelloo la maanaam lu lu lu dagan lay doon daal ci moom ngir màggaayu ki nga xamante ne moom mooy imam Musaddad boobu rahimahullahu ta'ala comme li nga xam ne noonu lañ ko doon waxee ne daal li tënk waxam mooy comme li imam al-Bukhari waxoon rahimahullah ne Musaddad daal moom ak turam ñoo yem rek dégg nga moom imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala te solo na moom hadith yu bari moom imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala te loolu jotoon lañ koo wax amma ñi ñoo ñi nga xamante ñoom ñaar rek ñoo solo ci moom directement ci waa kutubu sitta amma imam at-Tirmidhi ak eh, imam an-Nasa'i eh, ñoom dañoo solo moom ci intermédiaire te liñ solo moom bëriwul ngir ne imam at-Tirmidhi benn xadis rek la solo ci moom ci intermédiaire imam an-Nasa'i ñaari xadis la solo ci moom ci intermédiaire eh, moom mi ngi gane adduna ci njaalbeenu maanaam wala boog ci duggu année cent cinquante yi ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ñu gis ne moom ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta ba mu des ibnu ma imam muslim ak imam ibnu maaja rahmatullah alayhim ñoom solo wuñ ay xadiisam euh, te imam abu dawud imam at imam imam al bukhari imam abu dawud rek ñoom la ñoo jëlee ci moom directement imam imam euh, an-nasa'i at-tirmidhi ak imam an dañoo sol jëlee ci moom ci ab intermédiaire rahmatullahi alayhi alal jami' mu ne qaala haddathana Hammad te moom mooy Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami rahimahullah ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee nag moom mooy ne Hammad ibn Zayd imam al-Bukhari rahimahullahu taala solowul ci Hammad ibn Salama benn xadis ngir layee ko maanaam saa yu ko nekk ci mutaabaat yi la koy indi loolu mooy benn ñaareel bi ci def mooy imam Musaddad solowul ci Hammad ibn Salama waaye ci Hammad ibn Zayd la solowee maanaam loolu tamit lu mata bàyyi xel la imam Hammad moom mooy Abu Ismaïl rahimahullahu taala génn àdduna cent soixante-dix-neuvième année cent soixante-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu am na ñu ne cent soixante-dix-neuvième année bi la rahimahullahu taala moom ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Hisham te moom mooy Hisham ibnu Urwa ibnu Zubayr ibnu Awwam ibnu Khuwaylid radiyallahu taala anhu mooy al-Asadi mooy Abul Munzir lañ koy wax dañ koy xamit Abu Abdullah ni ko noonu dañ koy wax Abu Bakr mi ngi génn àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk koo xamante ne ci xala bu nekk boroom xam-xam bu mag rahmatullahi alayhi naka noonu bokk ci waa kër Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee naka noonu bokk ci waa kër euh, euh, euh, maanaam nekk mbokk bokk waa kër Seydina Zubayr ibn al naka noonu bokk ci waa kër Sayyidat maanaam mbokk Sayyidat Khadija yi radiyallahu ta'ala anil jami' naka noonu bokk ci waa kër Yonent bi sallallahu alayhi ngir ne maamam bu jigéen Safiya di doomu Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu maanaam nga gis ni anil jami' nga xam ne ñoom ñëpp maanaam seen ay ñoom moom ci mbokk maanam boo xoolee maamam yëpp ñu sell lañ ci gépp wàll maanaam kon moom euh, noonu munul def lu dul bokk ci ñi nga xamante ne maanaam moom la bokk comme ni nga xam ne noonu la ko imam Az-Zahabi waxe ci euh, al-Mizan ne ahadul a'lam hujjatu imam maanaam moom euh, kenn la ci ñi nga xam ne ñooy ñi ràññeeku ñu ba pare lay la maanaam imam la rahimahullahu ta'ala kon moom imam kon maanaam moom Hisham ibn Urwata radiyallahu mu jële ko ci baayam Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu taala anhuma dakkantalam nekkoon Abu Abdullah nekk moom mi ngi gane adduna ci ñaar fukkeelu at ak ñeent ci ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàlbéenu xilaafa Seydina Usman ibn Affan radiyallahu taala anhu naka noonu mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fuqaha as-sab'a yi mm-hmm. bokk ci borom xam-xam yu màgg yi ci nitu yàlla yu sell yi radiyallahu ta'ala anhum moom mu ne an Aisata ummu ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha kon ñu gis ne ñi ci kaw ñoom ñooy waa ñoom ñooy waa Basra moom mooy imam Musaddad ak imam Hammad mm-hmm. ñaar ñett ñeneen ñi ci def ñoom wa Madinatul Munawwara lañ ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mooy Hisham ak baayam ak sayyidat Aisha radiyallahu anha ñaareelu mbir bi moom mooy ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci kaw maanaam moom mooy ñi ci suuf ñi ci suuf euh, ñoom mooy li ko dara ci Hisham ak euh, baayam ak sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ñoom ñëpp ay mbokk lañ maanaam ñoom ñëpp benn kër gi la mooy waa kër sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu mu ne annaha qaalat nee na moom nee na kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam iza xasala sawi sangu minal janabati ci janaba xasala day raxas yadahu loxom maanaam euh, fii li nga xamante ne moom la dëppoo ak tarjuma bi moom mooy ne su daan sangu ci janaaba da daan raxas loxoom mooy ne mën na mooy ne maanaam dafay leeral ne raxas googu moo gën maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf lay wax ne la wax moo tax yeneen yi ci des daf doon indi luy daganal waaye fii mu indi loo xamante ne euh, dafa mel ni lu wuuteeg mbir mi maanaam lu wuuteeg tarjuma bi waaye li mu ci jublu moom mooy ne raxas ko moom moo gën loolu la ci jublu maanaam kon nga dugal nga raxas ko moo gën nga dugal ko noonu saa nga koy raxas loolu la la bëgg a wax ci euh, xadis bi rahimahullahu taala maanaam loolu tamit day wane ni imam al-Bukhari rahimahullah ni muy waxee maanaam loolu tamit ñu koy bàyyi xel léeg-léeg xadis bi mën nga ko gis jàpp ne amul benn rapport bu mu am ak tarjuma bi waaw mais vraiment mu ne day ci ba pare mu ne raxas na loxoom non mais finalement amul rapport ak tarjuma bi maanaam ak bunt bi ni mu ko tuddee fekk am na rapport ndax lim la bëgg a wax rek moom mooy eh, mais nag eh, donte lee mën naa ne waaye del def lii nag moo gën mm. te lii moo tax mu jëm di ko xadis bi nga xam ne moom la sayyidat Aisha wax radiyallahu ta'ala ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam maanaam nga xamante ne day tegtale ne lii la baaxoo di def dégg nga loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ah, bi imaamu Malik rahimahullahu taala solo na ko ci Muwatta ci hadith numéro 109 maanaam moom tamit ci même ci àlla léegi la ko jële da ko jële ci Hisham moom mu jële ko ci Euh, euh, Urwa et cetera te indi woon nañ ko euh, maam mu jëlee ko ci Urwa ibn Zubayr mu jëlee ko ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon na ko xadis numéro deux cent quarante-huit insha allahu ta'ala dana ko indiwaat ci xadis numéro deux cent soixante li nga xam ne kon moom moo aju woon ci taxrij bi loolu gisoon nañ ko indi woon nañ ko ci booba Eh, te gisoon nañ ne xadis bi dafa bokk ci yi nga xamante ne waa asxaabu kutubu sitta ñëpp solo nañ ko moom des al imam ibnu Maaja rahimahullah eh, rahmatullahi ala al jamii qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddasanaa abul walid te abul walid moom mooy at-Tayaalisi rahimahullahu taala turam nekkoon Hisaam ibn Abdul Malik al-Baahili rahimahullah moom mi ngi génn adduna 133e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna 227e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon tamit waa Basra comme niñ ko xamee woon nu imam al-Bukhari dafa am ñaar mooy Abul Walid at-Tayalisi ak Abu Dawud at-Tayalisi muy ñaari imam yu ma mag yooyu rahmatullahi ma képp kenn ci ñoom ñaar boroom euh, musnad nga moom euh, kon moom mu ngi tudd kon Hisham ibn Abdul Malik comme niñ ko waxe woon léegi rahimahullahu taala imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom directement amma ñeneen ñi ci des ñoom ñëpp solo nañ ci moom waaye dafa am intermédiaire bu dox seen diggante qaala mu ne haddathana Shu'bata moom ibnu al-Hajjaj rahimahullahu taala ibnu al-Ward al-Ataki al-Azdi rahimahullahu rahmatan wasi'a mooy Abul Bistam al-Wasiti al-Basri moom it waa Basra la rahimahullah moom ni mu génn ak mi ngi génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dëkkoon waas cosaanoo waas naka noonu dëkkoon ba basara nekkoon boroom xam-xam bu mag bi ñu koy wax amirul mu'minin ci xam-xamu xadis mm-hmm. mu ne an Abu Bakr ibn Hafs bii mooy ñaareel yoon bi ñuy gis Abu Bakr ibn Hafs bii mm-hmm. te moom mu ngi tudd Abdullah ibn Hafs ibn Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas al-Qurashi az-Zuhri rahimahullahu ta'ala nga xamante ne sët la ci sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala di saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu gën a siiwee tamit ci dàqantalam bi nga xam ne moom mooy Abu Bakr ibn Hafs euh, rahimahullahu taala bokkoon ci taabi'i yi nga xamante ne euh, ñoom ci rabi'a maanaam mooy tabaqa ci la bokk tabaqatu rabi'a mooy ñeenteelu tabaqa bi mooy bi tegu ci ñi diggu doomu mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy diggu doomu ci euh, ci taabi'i yi moom ci beneen ci génération boobu la bokk euh, amma ko moom lañu waxoon ne gisuñu ku wax ci ay maanaam ban at la génn adduna mm-hmm. moom it ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Urwata te moom mooy ibnu Zubayr an Aisha moom mooy radiyallahu ta'ala anha mooy euh, ummul mu'minin radiyallahu anha annaha qaalat mm-hmm. na kuntu nekkoon naa koo xam ne axtasilu dama doon sangu anaaman wan nabi ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. min ina in wahidin maanaam ci bennal ndab minal janaaba min janabatin tayit ci janaaba hmm. maanaam moom mooy ni day leeral ne kon loolu dafa fekkoon ne ñu amee janaaba loolu moom moo tax ñu daan sangu sanguwuñu woon noonu rek waaye sangal sangaay gi janaaba moo ko waral maanaam nga gisee ci ne kon euh, ndab ndab loola loolu lii tamit daf laa bëgg daf koy indi li tax fële bu riwaaye bu njëkk bi mu indi taxtalifu fii ay diina suñu loxo yi daan ci juyonte fii mu waxu ko indiwul riwaaya boobu ngir ba pare même xadis bi la mu indi ko ci jëmmi bunt bi maanaam ngir daf lay wax ne la li ma ci jublu nag moom mooy jubluwuma ci loxo kese ndax xam nga réew xadis bi mujj mooy deux cent soixante-deux bi dafa ne da daan raxas loxoom fii nag waxul dani rek dañ daan sangoondoo te tegtaliwul maanaam indiwul bële indi waxul ci lee waxul ci lii maanaam li mu wax rek mooy dañ daan sangoondoo ci benn janaaba hmm. mooy ne kon li muy li ñuy bàyyi xel mooy lii tësee ci ñoom hmm. maanaam kon loolu mooy ne yaram bi ci jëm boppam la buggoon a leeral et loxo bi daf koo wax waaye loolu du objectif hmm. ngir ne nit ñaare buy dugal dara ci yaramam ci ndox fekk mi ngi amee janaaba wala boog mi ngi bu koy bëgg a jëfandikoo loxoom mooy réflexe bi maanaam loxoom lay njëkk a dugal maanaam du dugal gémminam comme li nga xam ne noonu la mala yi di def wala boog mu dugal tànkam ngir wala yu mel noonu maanaam loxoom lay dugal loolu moom moo tax mu noté buntu bi ci wàllu loxo waaye nag mu indi xadiis bi ngir leeral ne la loxo rek taxu ma woon a jóg waaye leneen maanaam yaram bi yëpp moo ma tax a jóg maanaam ci di leeral ne jëmmam maanaam jëmm ji yëpp moom moo tax ñuy wax ah kon xadiis bi gisoon nañ ko ah, sànq ci taxrij bi Euh, waxoon nañ ne xadis euh, euh, waxoon nañ ne ne moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko moom mooy yaakaar naa mooy xadis bi ñu mooy suñu xadis bi ñu gis moom mooy xadis bi njëkk ci buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat inshaa allahu taala yeneen ñett wala ñeenti yoon inshaa allah mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Abul Walid waaw waaw wax nga dëgg wax nga dëgg jazakumullahu khairan mu ne waa an Abdurrahman ibn al-Qasim ci même càllale gi la maanaam càllale gi dafa jóge ci abu Walid euh, mu ne qaala haddathana Shu'ba mooy Shu'ba ta ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala mu ne an Abi Bakr ibn Hafs moom moo ko jëlee ci Urwata ibn Zubayr waaye fii euh, imaam euh, imaam moom dafa jëlee mu ne an Shu'ba bii paa dafa am beneen riwaaya mooy an Abdurrahman ibn al-Qasim mu jëlee ko ci baayam mu jëlee ko ci al mm-hmm. te moom mooy Abdurrahman ibn al-Qasim di doomu Seydina di di waa kër Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu di doomu Seydina imam al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr bi nga xam ne ci fuqaha sab'a yi la bokkoon mm-hmm. Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr as-Siddiq al-Qurashi at-Taymi dàqantalam nekkoon Abu Muhammad al-Madani moom mi ngi gane mi ngi génn adduna cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xawul solo ludul ci baayam moy euh, ki nga mooy mooy al sayyidna mooy imam al-Qasim ibnu Muhammad mm-hmm. maaye nag boroom xam-xam bu mag la woon comme ni ko imam az-Zahabi rahimahullahu taala waxe ci al-Kashif nee na al-faqih ibnu al imam maanaam kon nee na maanaam boroom xam-xamu fiq la di doomi boroom xam-xamu fiq bu mag bi nga xamante ne ku wóor la ku ku bëri lu mu soloo la imaam la maanaam nga xamante ne kon loolu moom di tagg wu mag a mag a mag euh, euh, kon euh, moo tax moom mooy moom ndijaay la ci Jaafar as-Saadiq maanaam ndijaay la ci ndax sëram moom mooy yaayu Jaafar as-Saadiq Jaafar as-Sadiq nag moom mooy doomi euh, Muhammadul Baqir Muhammadul Baqir di doomi Ali Zaynul Abidin Abidin di doomi Seydina Husayn euh, ash-Shahid Seydina Husayn moom di doomi Seydina Ali ibn Abi Talib di doomi Sayyidat Fatima radiyallahu ta'ala anha muy doomi Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon nga gis ne kër Seydina Abubakar radiyallahu anhu naka jekk dañoo mës a ànd ak kër si kër Yonent bi sallallahu wa sallam maanaam kon ci la ñuy xamee ni mboolem li nga xam ne moom lañ ci ay di wax moo tax moom Jaafar as-Sadiq euh, wala boog papam Muhammadul Baqir li nga xamante ne moom lañ toxalee ci moom ci ay wax yépp dafa ne ñun de képp ku wax dara lu ñaaw ci Seydina Abubakar ak naa Omar radiyallahu anhu ñun dañ nañ ci yow ndax xamuñu ci ñoom lu dul lu rafet te waruñu amuñu droit wax ci ñoom lu dul lu rafet ngir ñoom ñaar ñoom ñooy ñaari sang yi nga xamante ne ñoo daan dend ñoo daan ànd ak ki nga xam ne moom mooy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mu ne kon euh, moom tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta moom Abdurrahman ibn al bi an abi mu jële ko ci baayam te moom mooy al-Qasim ibn Muhammad moom gisee nañ ko léegi an Aisha moom mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha mislahu maanaam kem muk lii maanaam mislahu maanaam mislahu ak naxwahu li leen wutale ci xadis ci xam-xamu xadis mooy mislahu moom mooy ne même baat yi benn la comme fii nii même jëmmi baat bi la mooy kuntu aghtasilu ana wa nabi sallallahu alayhi wa min ina'in wahidin min al ci jëmmi càllale gi même bi la maanaam lii du taaliq moo tax xadis bi lii nii du taaliq maanaam du taaliq de maanaam beneen riwaaya la ngir ne imaam al Buxaari dafa soloo jëmmi xadis bi ci Abul Walid Abul Walid solo ko ci sooba Shu'ba moom moo ko soloo ci ñaari càllale benn bi ci Abu Bakr ibn Hafs bi ci def ci Abdurrahman ibn al-Qasim maanaam loolu kon moo tax ñu mu mat a bàyyi xel ne du du du du du taale euh, kon euh, <laughs> voilà euh, kon insha Allah taala Euh, loolu mat na bàyyi xel insha allahu taala mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana abul walid wax nañ ko léegi qaala haddathana shu'ba an abdullah ibn abdullah ibn jabr moom daf nañ ko abdullah ibn abdullah ibn jabir moom euh, siqa la siqa hafiz ansari madani la euh, bokkoon ci ñi nga xamante ne maanaam ci ñoom ci tabaqat rabi'a tamit la bokkoon mm-hmm. maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo topp ci Euh, ñi digg doomu ci saxaaba yi radiyallahu ci ci ci waa ci taabii yi radiyallahu ta'ala maanaam ndax taabii yi ay génération la ñu wuute waaye daf ci am maanaam génération bi digg doomu bi nag ñi ci tegu ñooñu ñoom ñooy euh, ñoom ñoom maanaam moom ci génération boobu la bokk euh, moom nag moom it moom waa kutubu sitta yëpp solo nañ tamit ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala mu ne sami'tu an maanaam an kii mu ne annahu qaala nee na moom sami'tu dégg naa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu moom mooy sayyidina Anas ibn Malik ibn maanaam al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu moom comme niñ ko gisee mi ngi génn adduna quatre-vingt-dixième wala boobu ñu ne quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fukki at liggéeyal ko fukki at mu ne waaye musuma gis ku tedde ni moom jikko gis musuma gis ku rafet ne moom jikko naka noonu sama loxo musul laal euh, lu gën a nooy loxol yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te euh, euh, musuma wax ne ma maanaam musuma gëdd musuma wax ne ma mbir mi lu tax maa mbir mu ma def musuma wax ne ma lu tax nga def lii ndiki noonu lu ma bàyyi musuma wax ne lu tax nga bàyyi lii liggéeyal naa ko nag fukki at yoo xam te ne noonu la demee maanaam nga gis ne euh, moom Seydina Anas radiyallahu ta'ala bokk tamit ci muksiruuna yi comme niñ ko gisee woon mm-hmm. euh, nga xam ne solo na deux mille deux cent quatre-vingt-six hadith yoo xamante ne muttafaqun alayhi cent quatre-vingts la amma imam al-Bukhari mi ngi wéetoo ci quatre-vingts imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix hadith mu ne yaqulu mu ne moom Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wal mar'atu ak jigéen min nisaa'ihi ci soxnaami yaxtasilaani dañ daan sangoondoo min inaa in waahidin ci benn ndab maanaam fii imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi wax ji ngir ne xadiis yi mu jotoon indi yëpp ci sayyidat Aisha la radiyallahu taala léegi nag mu indi bii ngir leeralal ne la mbir mi nag du sayyidat Aisha rek radiyallahu anha moo ko jagoo kon mbir mi particularité mënu cee am maanaam jigéen ci soxnaam yi moom bu daan sangoondoo ak ñoom noonu la daan deme maanaam ñoom ñoo daan sangoondoo ci benn ndab Mm-hmm. loolu day wane benn kon jikko ju rafet bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amee woon ñaareel bi ci des moom mooy ne kon loolu sunna la boo xamante ne bu mat a sàmmonteel la ñetteel boo xamante ne léegi moom ñu bari gàddaay nañ ko moom ndax xam nga léeg-léeg lañ ciy daw léeg-léeg ñenn ñi liñ ciy daw xam nga yii yëpp mën na ne xam nga a Maymuna laa anha nettali na ko mm-hmm. ñu xam ne ah moom ak yenente bi dañoo doon sax ngoondoo mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam kon ndax moom moo ko nettali muy benn ñaar nga xam ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nettali na ko tamit ci hadith bi mujjee gis deux cent soixante bi ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam euh, euh, wa wa Maymuna yaghtasilaani min ina'in ñoom dañ daan sangoondoo ci benn ndab maanaam di gis ne kon Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma xamoon na ko mu mel ni kon daf lay indi hadith bi maa ngi Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nettali ko mu lay mu lay wax ne la mbir mi en fait nit ñi ñoom xamoon nañ ko na Seydina Anas radiyallahu ta'ala moom maam képp ku doon dem ci kër gi rek dana xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg mu ànd ak soxnaam ñu dugg ci biir wanag bi ngir sangu ji maanaam loolu nekkul loo xamante ne lu waaw loolu moom te loolu subhaanallah ak yu bari bari yi nga xamante ne dafa aju ci diggante nit ki maanaam tànd euh, tendresse bi muy am ak digganteem ak soxnaam wala yu mel noonu da gis ñu bare bare bare da day mel ni maanaam Euh, maanaam doo leen mës a gis mën nga leen fréquenter fukki at doo leen mës a gis ñu doxale noonu maanaam lenn benn geste de tendresse wala benn mbir moo xamante ne euh, buy wane ni maanaam buy buy indi affinité ak ak ak maanaam seen diggante soxna maanaam doo ko ci ñoom abadan mm-hmm. lii day wane ni yenente bi sallallahu alayhi wa moom nag noonu la daan doxale mm-hmm. euh, beneen bi ci des moom mooy ne day wane ngir li tax ñu teg ko maanaam mooy ne rek comme que ku nekk ci jigéen ñi da daan doxal ak ñoom noonu mooy ne bu daan sangu farata da daan sangu ñoom ñu toog ñu ñu jàkkaarloo ñoom ñu sangu farata bu ñu sangoo euh, ndox moomu léeg-léeg mu am lu ci tis euh, ndab li et lu baaxoo am la ngir ne xam nga bu moom rek moo doon sangu te xëccoo amul amul du ñu nekk di xëccoo seen loxo yi doonu ñu woon awante bu fekkonte ne moom rek moo doon sangu mën nañ si supposer ni daan na def noo xamante ne da daan tax ba ndab li maanaam da daj ko masalan mu jël ko teg ko à hauteur mm-hmm. di tibb di sottee ko maanaam boobaa ndox mi du tuuru wala boog mu yor lu mel ne satala mm-hmm. ak yu mel noonu waaye nag lu ubbeeku la daan yor ndax seen loxo yi da ci daan awonte mm-hmm. maanaam ñu xam ne kon ba pare tamit du noonu loo xamante ne day tegoo noo xamante ne day jafe jot maanaam mbir mi day tegoo noo xam ne seen diggante dong lay def ñoo koy séq ñuy sangoo doo maanaam loolu kon la la bëgg wane fii nii gën koo leeral Euh, insha allahu taala mu indee ko nii maanaam mu ne zaada euh, muslim te muslim bi moom mooy muslim ibn ibrahim al asadi al asdi rahimahullahu taala muy abu amr euh, al asadi al farahidi moom it waa basara la rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom imam Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom directement mm-hmm. ñeneen ñi tamit solo nañ ci moom sans intermédiaire waaye imam al Bukhari ak imam Abu Dawud rek ñoom ñoo solo ci ñoom directement maanaam waxoon nañ la ne la ñi génn àdduna ba ci ay deux cent vingt nangam année ñooñu noonu la ñuy demee ak eh, imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne wa Wahb te moom mooy Wahb ibn Jarir ibn Hazim al azdi rahimahullahu taala daqantaram nekkoon abul abbas al utaki al basri al jahdami moom it waa basara rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom sëriñ euh, la ci imam al buxaari rahimahullah euh, waaye parce que borom xam-xam dañuy wuute ndax imam al buxaari mës na koo gis maanaam mës na ñoo jote maanaam ñoom ñaar ngir ne moom bi muy génn àdduna imam al buxaari douze ans la amoon mm-hmm. euh, comme waaye imam al-Bukhari laa taala ci saxiixam bi saa yu solowee ci moom ci intermédiaire lay solowee ci moom mm-hmm. waaye te téere mi tamit ñu maanaam xadiis mi comme imam al-Bukhari moom ci jëmmi boppam moo solowul ci moom directement mm-hmm. euh, benn te bii lañuy ñuy ndax da koo soloo ci moom da koo déggee ci moom directement waa wala déet ngir ne bii ngir ne muslim ak Wahb bii maanaam lii le fait mu teg ci ne wa zaada muslim wa Wahb mooy ne kon xëy na da koo déggee ci ñoom ci ñoom ñi directement waaye lu duloon ñii euh, euh, kon doo day mel ni dégguwu ko maanaam euh, kudul kudul budul woon li bii nii dañ naan imaam al-Bukhari mësta déggee ci ñoom ci moom rahimahullahu ta'ala kon ñoom ñaar ñoom ñëpp solo nañ bii xadis jële ko ci imam an Shu'ba jële ko ci imam Shu'ba mooy ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala maanaam Euh, nga xam ne imam abul euh, abul walid at-Tayaalisi rahimahullah ci musnadam moom solo na jëmmi xadis bi nga xamante ne waaye daf cee yokk minal mu ne maam jëmmi xadis bi maanaam mooy imam abul walid al tayaalisi bii muy wax solo na jëmmi xadis bi mu ne waaye dañ cee yokk ñoom minal janaaba maanaam te te janaaba lañ amee woon amee woon maanaam lu tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala yokk ci yokku ci euh, kii bii wax ji lu tax mu yokk ci wa zaada muslimun wa wahbun an shu'ba li tax mooy ne daf da bëgg a leeral ne euh, maanaam loola cangaay googa doon woon dañ doon sangoo noonu rek déedéet janaaba moo waraloon cangaay bi mm-hmm. moo tax mu bëgg ko leeral comme ziyaadaat boobu imam Abul Walid at-Tayaalisi rahimahullah indiwu ko mm-hmm. moom moom mu dem jël ko ci yeneen ñaari sëriñam yi rahmatullah alayhima mooy imam mooy mooy mooy mooy muslim bi nga xamante ne moom lañ la wax léegi mooy muslim ibn ibrahim al asadi mm-hmm. ak euh, wahb ibn euh, hajj ibn jarir ibn hazim rahimahullahu taala al utaki al basri rahmatullahi alayhi kon hadith bi dañu gis ne waa basra ñoo ko solo mm-hmm. maanaam ñi ko solo ñëpp waa basra lañ beneen bi ci mooy ñi ko solo ñëpp ay imam lañ ñu màgg lañ rahmatullahi alayhim xadis bi am na beneen particularité mooy ne imam al-Bukhari ci mboolem waa kutubu sitta moom rek ko solo moo tax dañu dafa bokk ci afraadu Bukhari yi rahimallah hmm. imam al-Bukhari rek moo ko solo ci mboolem ashaabu kutubu sitta te imam al-Bukhari fii rek la ko solo hmm. loolu tamit muy beneen particularité boo xamante ne bu xadis bi am la amma imam Ahmad nag rahimahullah moom solo na ko <laughs> euh, solo na ko xadis numéro douze mille cent cinq douze mille cent cinquante six douze mille trois cent soixante-huit treize mille cent quatre-vingt-quatre ak treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept mu ne qaala imam al-Bukhari rahimahullahu taala nee na baabu tafriqil ghusli wal wudu'i maanaam buntu ba baabu buntu tafriq teqale al ghusli cangaay wal wudu'i ak njàpp maanaam euh, buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu ci namm maanaam subhaanallah xam nga euh, waxoon nañ ne la njàpp moom moo am ñeenti cër am maa cangaayal farata benn cër la am mooy yaram bépp njàpp na am na xar kanam am na loxo am na bopp am na tànk waaye bu dee cangaayal farata benn cër rek la moo tax mu ne fattaharu wa in junuban fattaharu kon léegi Euh, imam al-Bukhari y rahimahullahu taala léegi li mu bëgg a wax fii mooy léegi est ce que kon mënif na koo tàqale maanaam di leeral ne mënif na koo tàqale waaw wala def ndax bu dee ci njàpp boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute woon nañ ci loolu jotoon nañ ko gis ni gisoon nañ ni Shafi'i yi euh, surtout mooy seen mazhab ci jadid te mazhabu jadid ci jadid ci Shafi'i yi moom mooy mazhab bi amma ba mu def ci fukki masala ak ñett wala fukki masala ak ñeent lu dul yooyu masala aljadid moom mooy mazhabu Shafi'i rahmatullahi alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi yi tamit rahmatullahi alayhim mazhabu imam bi ci jëmmi boppam loolu la tamit am na mbooloo ci xanafi yi rahmatullahi alayhim ñu bari ñu ci ànd ak moom tamit ci loolu mooy ne loolu dagan na mën naa ne maanaam mooy mën naa teqale li nga xamante ne moom mooy sama njàpp loolu lu muy tekki li muy tekki mooy su may jàpp Euh, wala tamit ak cangaayal farata mën naa koo def waaye bu dee cangaayal farata moom yeneen borom xam-xam yi dañ koo jéggale boobu lañ gën a jéggale moo tax nga gis ne bu boobaa laaj bi sax mooy lu tax imam al-Bukhari y rahimahullahu taala masala bi indiwu ko ci kitaabul wudu mu def indi ji ko ci kitaabul ghusl waxoon nañ ko ci kitaabul euh, euh, wudu dañu waxoon ne masala la boo xamante ne dañ ko fàtte woon waaye da war nañ koo wax balaa balaa ñu génn kitaabul wudu bi ta te ndax imaamul Buxaari indiwul woon bunt boo xamante ne day dafa dafa indi bunt boobu ci di leeral lool hmm. waaye ci kitaabul muslim la ko indi ngir teqale hmm. masala ngir leeral masala boobu parce que imaam al parce que bu dee ci euh, wàllu njàpp maanaam bu dee ci wàllu cangaayal farata dañ koo gën a jéggale borom ko xam rahmatullah alayhim ci lañ gën am ak jéggal bu fekkente ne du càngaayal farata daan ci ñëw insha allahu taala waaye li nga xamante ne moom mooy kon xanafi yi mbooloo bu bari ñoom ak Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne kon teqantal googu mën naa ne maanaam mooy su may jàpp maanaam li nga xamante ne moom la ñu tuddee al fawr wala boog al ñoom nekkul farata ci seen mazhab amma ñi nga xam ne ñooy Maliki ak Hanaabila rahmatullah al muwaalaat te ñu koy tuddee al fawr mooy gaawaay bi léeg-léeg ci yenn fuqaha maliki rahmatullah dañ ko tuddee al fawr mais al muwaalaat moo gën a siiw ci ni ñuy wax ñoom rahmatullah alayhim euh, mooy lan mooy ne bu ma raxasee dara dañuy jéggale maanaam ba bala maa pare leneen li maanaam bala maa maanaam warta wow fi ma raxas warta wow fekk raxasuma leneen la ca tegu waaye loolu ci insha allahu taala daañ gën a ñëw ci teqantal boobu masala rahma insha allahu taala ci borom ko xam ne liñ ci gisee rahmatullah alayhim waaye lii moom moo tax imam al-Bukhari indi ko rahimahullah mu ne wa yuzkaru te tudd nañu an ibnu Umar radiyallahu taala anhuma maanaam euh, li nga xam ne moom mooy lii yéeme mooy imam al-Bukhari rahimahullah ànd ak asar bi imam al imam al euh, Shafi'i rahimahullah soloo na ko ci um umm jële ko ci imaamu Maalik mu jële ko ci Naafi' mu jële ko ci Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu muy asahhul asaanid ala itlaq boo xam te ne Naafi' ah moo ko jëlee ci kat voilà Naafi' an ibn Umar radiyallahu anhu maanaam mooy Maalik imaam Maalik an Naafi' an ibn Umar radiyallahu anhu comme ni imaam as fa Maalikun an Naafi' an sayyidi wa ziida ma li Shafi'i fa ahmadi nga xamante ne càll gi gën a dëgër bi ci jël teg ko ci kaw mooy bu fekkente ne imaamu Malik dafa solo ci xadiis mu jële ko ci ah, ah, Naafi mu jële ko ci Ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jami' waaye bu ñu yéegaatee ci kaw gën a yokk nit ñi bi gën a dëgër mooy bi imam Shafi'i jële ci imaam Malik ci jëmmi càllale googu te bii ci la bii bii bii ci la bokk moom bi gën a dëgër mooy bu dee imam Ahmad ibn Hanbal moo soloo jëmmi xadiis boobu ci imam Ash-Shafi'i yi jële ko ci jëmmi càllale boobu mais imam Al-Bukhari yi mu jël ko daal di tudde daal di indi wax ji ci siixatu tamrid maanaam mooy wax joo xamante ne euh, nee nañ tudd nañ ne ànd ak ne wax ji dafa dëgër këcc ne doj maanaam di gis ne kon imam al-Bukhari rahimahullah même ta'liqaatam yi sax dañuy dëgër maanaam même yi nga xamante ne euh, daf ko indi ci siratu tamrid ngir sàmmonte ngir ngir maanaam riwaaya buy wax souvent su koy def dafay fekk ne riwaayatu bil ma'na lay doon waaye su dee riwaaya dëgg-dëgg maanaam ni mu nekkee noonu maanaam bil lafz ci la ëpp lu muy indi euh, siratul jazm mooy wax wax joo xam ne day dogu ci expression bi mu ne kon wa yuskaru tudd nañ an ibn Umar mooy ibn Khattab radiyallahu anhu annahu nekk moom ghasala raxas na kadama yi ñaari tànkam yi baadama gannaaw ba nga xam ne ne jaffa wow na wudu'ahu ak njàppam maanaam euh, loolu moom mooy ne li tax mooy dafa dafa dafa dafa jàpp woon dafa dafa dafa dafa woon ba ca ca ca ca ca ca jaba maanaam ca marché ba foofu la jàppe woon ba mu ñëwee nag ginnaaw gi mu daal di ñëw ci euh, euh, ci kii bi ci la masaawee ci xuff yi daal di julli maanaam daal di ñëw daal di julli naka noonu beneen bi ci def mooy ne bi mu loolu moom mooy riwaaye bu njëkk waaye fii bi mu ne am na xasala dafa raxas maanaam moom mooy dafa bi mu simmee xuff yi dafa raxas tànk yi gannaaw bi nga xam te ne cëram yi wow na maanaam ñu gis ne kon maanaam euh, loolu gisoon nañ ko masala boobu maanaam bu fekkee dañ sa xufu da nga koo sol ba pare nga sëmmi ko et cetera maanaam loolu muy jëmmi liy tegte la ne muwaalaat boobu nekkul farata ci maanaam li nga xamante ne moom mooy mazhabu imam al-Bukhari rahimahullah waxoon nañ ne la imam al-Bukhari bu indee ab asar ci sa ci salaf yi laa anhu tout le temps day indi wax ji ngir dëgëral li nga xam ne moom mooy mazhabu maanaam loolu doxalinam la tekkiwul ne xamul beneen xeetu wax bu ñeneen wax wala mais loolu doxalinam la ngir nga xàmmee lan mooy mazhabam moom ak lan la bëgg yow nga jàpp ko bu fekkente ne am na loo loo ci jàpp ak tamit lan la bëggee nga gëstoo mbir mi euh, léegi kon bu fekkente ne maanaam mooy en bu fekkente ne mën naa dindi samay xuf teg raxas sama tànk yi fekk sama yeneen cër yi wow nañ mooy kon sama jàpp li tojutoon Euh, beneen bi ci def moom mooy su fekkente ne man naa euh, euh, maanaam moom mooy ne su fekk mooy ne xadas toj toj amul maanaam ñoom dañoo jàpp ne toj moo amul su ma suma ma ngir ne su ma xam nga su may jàpp ma raxas sama loxo raxas sama xar kii sa gàllax ndeko sarndeko fiiru daa di daa di raxas sama xar raxas benn loxo bi ba ci conc bi daal di toog xaar wala ma nekk ci leneen mu wow ma continuer sama njàpp loolu yàqul sama njàpp parce que ci ñoom maanaam ci ñi wax ne yàqul njàpp lu tax ñoom ndax ñoom dañoo jàpp ne euh, tojalu ma fi maanaam tojalu ma fi ndax ma jàpp woon lépp tooyaloo dem ak ma bàyyi ko nii mu ñooyam amul amul ndax tojalu ma fi te liñ ma digal ne naa ko def def naa ko liñ ma digal ne naa ko def def naa ko mooy lan mooy raxas naa sama xar kanam <laughs> te yéene bi mi ngi fi maanaam li ma jublu ci bi may raxas yooyu mooy njàpp yéene bi te yéene boobu yëkkatikuwul waaye ñeneen ñi ci def liñ leen di tontu te moom mooy Maliki ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom lañ leen di tontu ci boobu masala mooy ne ah, gaa yi nag dëgg-dëgg euh, kilifa ngi mais euh, ñun jàpp dañ koo gisee ko mu nekk benn jaamu yàlla boo xam ne moom kese jaamu yàlla la boo xamante ne dafa indépendant ba pare dafa jor jëmmi boppam ngir ñu mën koo tuddee jàpp nag il faut que mu nekk loo xam te ne day toftaloo voilà am na ki nga xamante ne dafa dafay sangu farta bu fàtte loolu daan ci ñëw léegi inshaa allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana muhammad ibn mahbub te moom mooy al bunaani dakkantala moom muhammad ibn mahbub mahbub al bunaani dakkantala nekkoon abu abdullah al basri rahimahullahu taala moom mi ngi e, génn adduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, moo tax euh, ad-Dawri rahimahullah nee na Muhammad ibn Mahbub bi ci a ci xadis moom moo gënoon a téye mën a téye xadis gënoon koo xam ki nga xamante ne moom mooy Musaddad waaye nag Musaddad moo ko gënoon maanaam moo ko moo ko gënoon a sell waaye euh, moom nag moo ko gënoon a dàq téye xadis moo ko gënoon xam li nga xamante ne moom mooy xadis bi moom Muhammad ibn Mahbub bi moom ci kutubu sitta yi am na ci quatorze xadis kutubu sitta ba mu jeex quatorze xadis rek la ci am euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala moo soloo ci moom directement huit xadis imam Abu Dawud soloo ci moom itam directement cinq xadis bi mooy xadis bu njëkk bi ci imam al-Bukhari daañu ci gis yeneen juróom-ñaar yoo xamante ne imam al soloo na ci moom directement ay xadis euh, amma imam an-Nasa'i rahimahullahu taala benn xadis la soloo ci moom te dafa am intermédiaire imaam ak imaamu muslim ak imaam euh, ak tirmidhi ak imaam ibnu maaja solo wuñ ci moom xadiis dégg nga mu ne euh, kon mu ne anna mu ne qaala nee na kon moom nee na xaddasanaa abdul waaxid mun gisoon nañ ko suñu jotaay bi weesu mooy abdul waaxid ibnu ziyaad al abdi rahimahullahu taala daakantaram ne kon abu bisrin euh, wala boog dañu abu ubayda al basri rahimahullahu taala moom it waa basara la rahimahullahu taala Euh, moom mi ngi génn àdduna 176e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi kutubu sitta qaala haddasanaa al-A'mash mooy Sulaymaan ibn Mihraan euh, al-Asadi al-Kaahili rahimahullahu ta'ala moom nag al-A'mash mooy imaam moom xam ngeen xam ngeen ko imaam al-A'mash rahimahullahu ta'ala mooy imaam bu mag boobu Abu Muhammad mooy dàqantalam ñu génn àdduna 61e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 145e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Saalim ibn Abil Ja'd te moom mooy Salim ibn Rafi' al-Ghatafani al-Ashja'i rahimahullahu ta'ala moom waa Kufa la ta'ala moom dakkantalam moom mooy abu moom mooy abu abdullah moom mooy dakkantalam rahimahullahu ta'ala al-Kufi moom ñu génn àdduna 97 sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom tamit ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta an Kurayb mooy Kurayb moom mooy kan mooy kenn la mooy mawla Ibn Abbas comme ni ko leeralee fii mooy ki xam ne moom la mawlaana Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma gore loon moom comme kenn la comme ni nga xam ne noonu lañ ko leera leeralaat ko moom mooy Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi rahimahullahu taala dàqantaam nekkoon Abu Rishdin rahimahullahu taala ngir doomam jooju moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an ibn Abbas radiyallahu taala anhuma mooy Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib di bokk ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ahlul moom mu nga xam ne moom la ñuy dàkkante al-bahr wal hibr al umma wa turjumanul Qur'an borom jaloore yi kaw ak gënal yu yëkkati ku yër radiyallahu ta'ala anhu gane adduna ñetteelu at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi nekkoon ah, nit yàlla bu màgg te bu sell doxalal ñu lu bare bare bare ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tollu 1660 hadith lañu Euh, imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo solo ci moom soixante-quinze amma imam al-Bukhari wéetoo na vingt xadis imam Muslim wéetoo ci neuf mu ne annaha qaalat qaala nee na annahu qaala nee na moom qaalat wax na Maymuna te moom mooy bintul Haaris al-Hilaali al-Hilaali radiyallahu ta'ala anha di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ ne la Barra moo nekkoon turam Yonent bi sallallahu alayhi soppi ko moom mi ngi génn àdduna cinquante et unième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon nañ la tamit ne la treize xadis moom mooy nga xamante ne moom la solo ci saxiix yi ñaari saxiix am na juróom ñaari xadis yoo xam ne muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari wéetoo na benn xadis imam Muslim wéetoo juróomi xadis ci xadis sayyidat Maymuna radiyallahu ta'ala anha mu ne moom nee na wadaatu tegaloon na li rasulillahi neel ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma an ndox maanaam tegaloon naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maa an ndox moo xam ne yaxtasilu da doon sangu bi ci moom ndox moom waaye fa afraga mu daal di sotti ala yadayhi ci loxom yi nee na fa xasalahuma mu daal leen di raxas marratayni marratayni ñaari yoon ñaari yoon aw awwala boog salaasan ñetti yoon maanaam kon loolu euh, sikki sàkk la goo xamante ne waxoon na ne moom al-Amash moo ko solo rahmatullah alayhi maanaam ci sikki sàkk gi ci al-Amash la jóge ngir ne mboolem ñeneen ñi solo xadiis bi bu jaarewu ci al-Amash dañuy gis ne sikki googu du ci ñëw te dañuy gis ne ñett yoon la loolu moom la ñuy toppee xadiis bi maanaam euh, noonu buñ pour bu buñ bëggee xam benn xadiis ne am na ku ci yokk dara hmm. wala am na ku ci juum wala am na ku ci sikki ni ñu koy xamee mooy dañuy dañuy dajale càllale yëpp la ñuy dajale mboolem càllale yi xadis boobu ñëw léegi bu ñu tegee dinañ gis ne ah problème bi maanaam mbir mi fii lay jóge maanaam allah loolu moom moo tax fi mu toll bañ ko defee rek dañu daal di gis naan amash ah, kon moom moo moo def ci sàkk googu ah, rahimahullahu taala waaye terewul mu waxee ko te loolu du wàññi ci maanaam li nga xamante ne moom mooy kiiwam eh, dëgg raayam rahimahullahu mu ne woo kon euh, mu ne ba mu raxasee ñaar wala ñetti yoonu su ma nag afraga mu daal di sotti nag bi yaminihi ci ndeyjooram maanaam mu jëlee ci ndeyjoor bi di sotti ala shimalihi ci càmmoñam mm-hmm. fa xasala mu daal di raxas mazakirahu li nga xamante ne moom mooy ay cëri góoram mm-hmm. loolu waxoon nañ ko ne kon cëri góor yi yëpp la ñuy raxas maanaam niki noonu ak lépp loo xamante ne rek lan euh, sobe laal na ko wala boo loo xam ne taq-taq gi laal na ko Euh, mu ne suma topp nag dalaka mu daal di euh, euh, jonj yadawoo loxom bil ardi suuf si gis nga fële waxoon nañ ne ci xaayit la waaye bii mooy mooy ci suuf si xadis bi jëm nga xadis bi romboon nañ ko mm-hmm. maanaam suma topp ma mada mu galax ndi ko wasan saqa mu daal di ferax ndi ko suma topp xasala mu daal di raxas wajaxoo xarkanam moom wa yadayhi ak ñaari loxoom mm-hmm. wa mu daal di raxas tamit ra'sahu boppam maanaam nga gis ne kon bu ñuy sangu sangaayal farata duñ masaa bopp bi dañ koy raxas mm-hmm. maanaam nga gis ne kon bu ñu naan dañuy jàpp benn benn ci sangaayal farata bu ñu yegsee ci bopp bi dañ koy raxas duñ ko masa te buñ koy raxas salaasan ñetti yoon la waxoon nañ ko salaas ñetti yoon yooyu comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha mooy ne day daal di jël tibb ndox sotti ko ci euh, wàllu ndeyjoor bi niki noonu bu tibbee ndox sotti ko ci wàllu càmmoñ bi niki noonu mu daal di Euh, sotti ci digg bi waaye loolu ma ngi koy def gannaaw ba nga xamante ne xàll na bopp karaw yi ba pare waxoon nañ ne nag ñu mel ni ñun wolof yi ñun jarul ñu xàll karaw ngir ne suñu karaw taxu koo bari bari waaye googu tax ñu koy waar ñu koy xàll insha allahu taala bu ñëwee ci wàllu létt yi maanaam naka la ñuy nit ki nga xam ne dafa amee létt Euh, naka lay defee masala yooyu insha allah taala daañ ko gën a yaatalaat foofa mu ne suma topp nag afraga mu daal di sotti nag ala jasadihi ci mboolem yaram bi maanaam nga gis ne kon loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko ngir leeral ne jàpp maanaam cangaayal farata benn benn la maanaam mooy al-ghuslu marratan wahida benn rek lañ koy def suma topp nag te naxaa mu daal di andu min maqaamihi ci taxawaayam boobu maanaam fa mu nekk foofu la daal di andoo maanaam fa mu doon sangoo ngir ne suuf sa na mu meloon moom moo tax mu mu mujjee raxas tànk yi mm-hmm. maanaam kon jàpp benn benn bi kon bu fekkente ne suuf sa dafa nekk suuf soo xamante ne dafay euh, day day téye ndox mm-hmm. wala mu nekk suuf soo wala boog mu nekk bërëb boo xamante ne tax koo set wala yu demee noonu boobaa da ngay daal di andu nga raxas waaye bu fekkente ne demewut noonu mën ngaa daal di sangoo foofa nga nekk maanaam nga ko jàpp benn benn bi boo koy def boo yegsee ba ci bopp bi itam naka noonu da ngay defaale tànk yi am naa nopp yi ni nga xamante ne moom lañ koy def moom it dañ koy raxas maanaam moom duñ ko duñ ko duñ ko ngir ne al uznaani min ar-ra's euh, ñaari nopp yi ci bopp bi lañ bokk voilà maanaam hadith la boo xam ne borom xam-xam yi wuute nañ ci wéram ak ñàkk a wéram mm. rahmatullahi alayhim ñenn ñu dañ koy dëgërël ñenn ñu duñ ko dëgëral waaye ak lu mën ci xew Euh, maanaa bi nga xamante ne moom la am moom mooy ne bopp bi moom la ñuy masa comme niñu ko gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma ne ba muy masa bopp bi ba mu dellu see ci la masa waale nopp yi te daal di yéesa lawaatul ndox mi mm-hmm. ci la ñu xamee ni kon nag bopp bi ci nopp bi ci bopp yi la bokk mm-hmm. maanaam moom moo tax euh, bu ñuy raxas tamit dañuy raxasaale nopp yi mm-hmm. maanaam waaye nag raxas nopp yi tegtalul nga jël ndox dugal ko ci biir déedéet ndax képp koo xamante ne day sangu cangaayal farata du raxas buy doo doo doo doo même buñ naan ko ruq-ruqaate sax na nga ko raxas waaye yi nga xamante ne ay bërëb yoo xam ne ak ngaan da ciy am ak feebar la ciy juddoo yooye kenn du ko ko wax lu demee nekk bët yi kenn du ne ko da ngay raxas biir bët yi ni ko noonu kenn du ko wax tamit ne ko da ngay jël ndox mi nga dugal ko ci biir nopp yi ndax tamit mën naa indi ay xeeti feebar ak tamit ay xeeti maanaam ni ñi dañuy rek dafa neexul rek sax maanaam loolu yëpp maanaam comme ni nga xamante ne noonu la ko ñëpp xame daanaka Euh, bokk léegi euh, moo tax kon cër yëpp tamit maanaam yaram bi yëpp la ñu war a raxas euh, niki noonu kon baaraam yi dañ koy xàll bañ a fàtte tamit yi nga xamante ne moom mooy ci yi wàll gi niki noonu ak yeneen ak yeneen nopp yi tamit fi nga xamante ne moom mooy nopp yi li ci biir nopp bi ni mu mel noonu faaw ñu daal di koy raxas maanaam fexe ba ndox ma yegg fa noonu niki noonu ci ginnaaw nopp yi ñu bañ koo fàtte maanaam te ngir ne bii paa du masaa kese waaye dañ koo war a raxas. Euh, loolu tamit euh, da koy da koy da koy da koy euh, maanaam loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññee ko amma fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañoo farataal joon gi ñeneen ñi ci des rahmatullahi alayhim ñoom farata lu ñu ko te loolu masala boobu daan ci gën a ñëwaat inshaa allahu taala ci tegtalu képp kenn ku nekk ci ñoom ndax bokk na ci maanaam ñu ne muddu gi maanaam maanaam saa yi maanaam saa moom doyut dëgg-dëgg pour mën a raxas loolu lu dul bu fekkente ne jonjo da cee am mm-hmm. maanaam bu jonjo amul moom dëgg-dëgg nag saa moom mën naa bañ a doy mm-hmm. loolu Maalik fuqaha u Maaliki rahmatullahi alayhim dañuy tegtaloo ci jooju la maanaam ci xadis yooyu noonu waaye insha allahu taala daañ ci gën a ñëwaat ci kanam ci kanam eh, ci xadis yi ci kanam insha allahu taala imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon maanaam ci xadis Sayyidatu Maymuna bi radiyallahu taala anha mu ne kon wa ghasala mu daal di raxas raxasawoo boppam salaasan ñetti yoon summa topp afraga mu daal di sotti ala jasadihi ci boolem yaramam summa tanaaha mu daal di dandu mi maqaami yi ci bërëbam fa ghasala mu daal di raxas qadamayhi ñaari tànkam yi kon nag tànkam yi léegi lii fii li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy bu dee maanaam mooy di jàpp bi bi ñu jàppoo noonu bu ñuy jàpp benn benn euh, euh, ndax euh, nit ki su su su su su maanaam dafa raxasaat yeneen parties yi ci yaram bi yëpp doog puus doog a raxas yi te li nga xamante ne moom mooy jàpp benn benn bi dafa mel ni euh, objectif la ci maanaam objectif la ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam le fait que mu daan tàmbalee njàpp comme ni nga xam ne noonu la ko baabul ghusl qabla al wudu baabul wudu bo qabla al ghusl maanaam buntu jàpp laata ngay sangu nga nga gis ne kon jàpp gi ci ko boppam dafa nekk objectif doonte njàpp loolu du yëgiti toj waaye njàpp la boo xamante ne boroomi ngëneel la voilà borom yi ngëneel la comme ni nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne fabda na bi bayaan bi mayaaminiha wa bi a'dha'il wudu'i minha na ngeen tàmbalee ci ndeyjooram yi waaye tamit ak ci cëri njàppam yi ñu gis ne kon cëri njàpp yi yooyu tamit dafa am ngëneel yu nekk moo tax ñu koy tàmbalee ngir ne ñooy cër yi gën a tedd ci cër yi mm. te it njàpp yi la ñuy sujjóote loolu tamit beneen ngëneel la boo xam ne nekk na ci cëri njàpp yi moo tax euh, yooyu nekk mu ñu ne nañ tàmbalee foofu waaye téerewul bu fekkente ne kon dama ko da damaa sang damaa damaa yëg ci ba foofa ma daa di bàyyi loola nekk ci sama yaram ba pare doog a tuur doog a puus dooga raxas sama tànk yi maanaam maa ngi ca jàpp la ba léegi maanaam mooy nekkoon am na temps bu dox ci diggante bi loolu moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi fii ngir leeralee noonu mbir mooma mais maanaam temps boobu dox ci diggante bi mooy ne kon dox nga am na temps bu des waaye loolu du du du satisfaire xaqiqatan ñi nga xam xamante ñi koy bañ comme ñu demee nekk Maliki rahmatullah ngir ne liñ ko sartal mooy temps boo xamante ne dafa woyof maanaam temps bi tàngul lool seddul lool ngelaw li uppul lool waaye tamit dalut lool mm-hmm. ci temps bu mel noonu Euh, nga nga boo ci raxasee benn cër beneen cër bi bu mu fi am jotu maanaam balaa ngay raxas beneen cër bi bu mu fi am jotu wow loolu lay tekki ci ñoom kon xam nga bu fekkente ne loolu lay tekki loolu buñ ko nattalee day yegg ci ay trois minutes à peu près 3 4 ba 5 minutes sax te loolu sa ngaayal farata gi mën naa bañ a jël loolu mi ngi xam ah, loolu kon moom moo tax euh, dëgg-dëgg lay boobu mën naa bañ a satisfaire ñi nga xamante ne ñoom ñooy. Euh, maliki yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ak booloo ci sa ci xanaa xanafi yi rahmatullah yi rahmatullah alayhim maanaam kon da nga ne mën na leen mën a bañ a satisfaire waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi xadis bi ngir layele loola ngir laye ngir ko noona te euh, lay la boo xamante ne euh, bu bu ñu mën a jëfandikoo la euh, ngir toxtalewul dañu ko tàqale waaye fii mu am benn mbir moo xamante ne mat naa bàyyi xel itam ci masala bi mooy tey bu fekkente ne euh, euh, bu dee ci wàllu cangaay moom la borom xam-xam gën a woyofal mm-hmm. ngir ne tey bu fekkente ne dafa am dénnéer bu ma fàtte euh, dénnéer bu ma ko fàttewee dañuy dañuy dem bu dee ci njàpp la hadith sayyidina anas bi radiyallahu anhu yonent bi ba mu gisee ki nga xam ne dafa fàtte dénnéer dane kii day jàppam baaxul demal nga jàpp ji waat nga gis ne kon ci dénnéer day dem jàpp jiwaat loolu mooy li gën a dëgër insha allah amma su fekkente ne ci cangaayal farata la teqale googu maanaam durée boobu temps boobu maanaam parce que loolu moom moo tax ñii Maliki xanaa bi la raxmataam ci xadiis boobu dañ koy sukkandikoo ngir ne mu waalaat dafa war lu tax parce que dañ ni dénnéer bi rek moo woo moom maanaam waa ji dafa fàtte rek dénnéer bi comme dafa fàtte dénnéer bi te cangaayam far loolu mooy wane ni eh, mu ne ko demal mu dem ba jàppali wow mu ne ko demal jàpp ji jiwaat loolu li muy tekki mooy kon ne toftale gi dafa maanaam nu tudd eh, gaawaay boobu ñuy wax day daal di mën a day daal di nekk farata kon loolu loolu lay la waaye eh, bu dee ci cangaayal bu dee ci cangaayal farata kon li ñuy jàpp mooy ne gaawaay boobu day nekk loo xam ne farata la ngir ne amul dalil bu dëgër lool boo xamante ne dañu ne du farata mm-hmm. amma asar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab moom moo masaa xuff mm-hmm. te masaa dañ ciy jéggale loo xam ne duñ ko jéggale ci moo tax masaa bopp bu dee loolu moom tax imam Malik rahimahullah ne bu fekkente ne masaa bopp la ñu fàtte mm-hmm. maanaam la ñu la la ñu la ñu la ñu la a def wala dañ koo def mu gaaw moom dañ koy jéggale bokkul ak yi ñuy raxas parce que masa boobu comme ndox mi nii laal du bari loolu dañ koy jéggale loolu moom moo tax xuff yi tamit bañ a nekk loo xamante ne maanaam ñoom mën nañ koo tontoo li nga xamante ne moom mooy càngaayal farata loolu leneen la ngir ne dañuy jéggale euh, euh, euh, comme li nga xamante ne moom la qaayida ba yu yu yu yu tafaru fi ta maa laa yuftafaru fil asl dañuy jéggale ci li topp loo xam ne duñ ko jéggale ci li nga xam ne cosaan la moo tax yii bii ni ñàkk a teg tegale gi na koo jéggale noona maanaam mënef na koo tontoo noonu itam ndax yurtafaru fi taabi' maa laa yurtafaru fil asli dañuy jéggale ci liy topp loo xam ne duñ ko jéggale ci cosaan lii moom exemple bi exemple la ci qaayida boobu mooy ne euh, même bu ñu supposé woon ni temps bi mu jël dafa yàgg pour mën a mu dandu raxas tànk yi sax dañ naan loolu dañ koy jéggale mooy benn beneen bi ci moom mooy càngaayal farata njàpp lii njàpp lii du du du ci jëmmi boppam maanaam sangu farata la ciri njàpp yi rek lañ tàmbalee waaye moom càngaayal farata gi la loolu moom moo tax li nga xamante ne moom mooy euh, tartib toftale njàpp yi loolu farata la boo xamante ne ci cangaayal farata boo ci yéene waalee njàpp maanaam booy jàpp masalan jàpp ajjuma wala beneen jàpp boo xam ne danga ci parce que bu fekkente ne da bëgg a jàpp euh, ndax lii ñuy wax nii maanaam masala bii ñuy wax nii fañ ko waroon a leerale mooy al wudu qabla ghusl baabu boobu buntu bu njëkk bi mm-hmm. waaye terewul mën nañ ko leeral fii tam mooy ne bu may jàppu bu may sangu farata Euh, sangaayal farat loo goo xamante ne loola farata la comme lu demee nekke ma amee wala ma dem wala jigéen ci amee mbërëg wala ci amee josim muy sangu loolu sangaayal farata googu daf ci daal di mën a dem julli ji lii jarul mu ci yéene leneen amma su fekkente ne nag sangaayal farata gi dafa nekk ne dama damay sangu farata parce que damay euh, euh, damay damay jàpp maanaam dama dama dama damay dama yi dama dama lu lu ngëneel la ngëneel la comme càngaayal àjjuma comme càngaayal ñaari eedi mm-hmm. et cetera loolu bu ma demee di sangu farata ci loolu damay daal di euh, damay bu mën naa ci yéene wala njàpp te càngaayal farata loola bu boobaa bu ma ci yéenee njàpp sama njàpp gi day baax te loolu bokkut bu fekkee ne da ngaa sangoo façon bii parce que façon bii mooy bi gën nit ñi sangoo mooy bii sayyidat Maymuna may anha a sayyidat Aisha radiyallahu anha moom la nettali woon tamit benn différence près waxoon nañ ko mooy yéex yéexal tànk yi jeex na euh, léegi su dee nag damay sangu càngaayal farata bi nga xam ne noonu la ñëwee comme ci hadith sayyidina Jubayr ibn Mut'im bi radiyallahu anhu mooy damay jël sama bopp bi rek sotti ci ndox boobu mu leer ma ni tooy na ma daal di dawal ndox mi ci li des sama yaram bi yëpp mooy sama njàpp mooy sangu naa farata sama sangaayu farata mat na loolu su fekkente ne damay euh, damay jàpp damay damay damay damay bëggoon a yi damay damay yéene damay damay ja sangu cangaal farata ba du farata bu boobaa faw mu yéene wala ci njàpp maanaam ma raxas sama yaram bi yëpp mais bu boobaa ciiri njàpp yi xam nga toftalewu ma maanaam njëkkuma raxas xar kanam gi doog a raxas loxo yi après ginnaaw gi ma masaa bopp bi doog a raxas tànk yi defuma ko du dëgg waaye loola qaa'ida boobu moo fi dox mooy dañuy jéggale ci liy topp loo xam ne duñ ko jéggale ci cosaan loolu exemple beneen exemple moom mooy comme li ñu waxoon bi mooy bu fekkente ne dafa am euh, dama yor am xar xar mi ëmb ëmb bi munuma koo jaay mm-hmm. ndax loolu ci cosaan munuma ne ah yow day kaayu ma jaay la am xar nga ni ma anamu man la moom mooy mi ngi ci biir mooy mi ngi ci biir moom lañ ëmb xar moomu comme ni ko gaa yi defe wala boog ne xar mi comme tamit par exemple gaa yi dañ koo tëbb moom am xar mu mu kii bali bali wala beneen xeet ñoom ñoo ko tëbb mm-hmm. léegi ma ne la dama la koy jaay parce que tout simplement ki mu ëmb bu juddoo nee lay mel maanaam niñ jàpp ne noonu lay mel ngir bàyyam bi njaay moom man ak yow ñu dëppoo ci kaddu ma jaay la ko fekk waa ji juddoogul nga jox loolu dafa xaram loolu dafa xaram waaye su fekkente ne nag ndey ji ci boppam laa lay jaay mm-hmm. ne la jaay naa la ndey ji waaye comme dafa ëmb li ma la koy jaayee moom day gën a cher parce que du tolloo bu ëmbutoon mooy ne dama laaj jaay xar mi jaayaale la biir bi loolu nag moom loolu day dagan ngir ne dañuy jéggale ci lii toppe loo xam ne duñ ko jéggale bu doon cosaan bi la voilà yuxtafaru fi tabi'a ma la yuxtafaru fi al dañuy jéggale ci liy toppee loo xam ne dañ ko jéggale ci cosaan bi loolu tamit moom mooy jëmmi bu ma doon sangu farata tey euh, sama euh, sama ma am benn partie boo xam te ne dama mm-hmm. bu boobaa damay yéene wat ngir ne cëri njàpp cëri sangaayal farata lépp benn la mm-hmm. loolu moom moo tax damay yéene wat ma raxas ko alors que bu doon jàpp la su fekkente ne partie bii dafa wow ma gis ne ah am na benn dénnéer bu fi nekk fekk maa ngi ci tànk yi damay reprendre à partir de foofu mm-hmm. ma continue maanaam euh, wowul wowul mais bu woowee damay reprendre at jàpp su wowul damay reprendre à partir de foofu mm-hmm. ngir toftale gi ni mu nekkee farata alors que bu dee cangaayal farata cër yi maanaam yaram bi amul toftale amul toftale kon teqale gi tamit maanaam bu ma tëbee dara loolu tamit garawul maanaam garaaw na mais su dee dama ne mën de bi may sangu ndekete sànq fii tooyutoon dama yéene wat continuer sangaayal farata bi raxas foofu waaye su ma ko yéenewul njàppale maanaam sangaayal farata gi day du baax baax na waaw bu dee lool leer na rek kon baax na ah, hadith bi kon gisoon nañ ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko ñetti yoon ah, te dana ko indiwaat inshaa allahu taala yeneen ñeenti yoon ah, mu ne qaala bilisna qaala baabu buntu man ki nga xamante ne afraga baabu man afraga bi yaminihi ala shimalihi fil ghusl mm-hmm. baabu buntu man ki nga xamante ne afraga dafa sotti bi yaminihi ci loxo ci loxo ndeyjooram la jële ala shimalihi ngi sotti ci loxo càmmoñam fil ghusli ci cangaayal farata euh, maanaam kon euh, fii baabu man afraxa euh, bunt bi bu ñu xoolee maanaam am na ci ay riwaayaat ci Sahih al Bukhari rahimahullahu taala yoo xamante ne bii moo jiitu comme mooy riwaaya al asili ak bu al imam ibn Asakir rahimahullahu taala amma ci yeneen yi buntu bi ci ginnaaw la nekk ci yeneen riwaayaat yi dégg nga kon nag li nga xamante ne moom la wax ji di wax maanaam moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa comme li nga xam ne noonu la baaxoo di ko def day daan jëfandikoo ndeyjoor te ndeyjoor la daan tàmbalee moo tax tamit kon bu daan sotti ci càmmoñ bi ngir mën a raxas maanaam pëy yi bu bu sotti maanaam kon ci càmmoñ bi lay sottee waaye kon ndeyjoor bi lay jëfandikoo ngir mën a sotti ci càmmoñ bi hmm. maanaam du ñëw rek tibbee càmmoñ bi mais ndeyjoor bi lay lay lay jëfandikoo ngir ye comme niñ ko gisee woon hadith sayyidat Aisha radhiyallahu anha kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yujibu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi maanaam kon loolu moom lay wax nii di leeral mbir mooma ne maanaam kon bu ñuy sangu sangaayal farata loolu dañ ko sopp maanaam donte buy ci ci donte euh, nit ki amul euh, droit laal pëyam awram ci ak loxo ndeyjooram waaye buy tibb ndox na ko tibbee loxo càmmoñam sot maanaam na ko na jëlee loxo ndeyjooram sotti ci loxo càmmoñam maanaam loolu la jublu ci wax ji mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana maanaam bu ñu xoolee mooy jëmmi xadis bi mm-hmm. moom lay indiwaat mu ne xaddasanaa Muusaa ibn Ismaayil te moom mooy at-Tabuzaki al-Minqari rahimahullahu taala Abu Salama ah, al-Basri waa Basra mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom directement gis nga ñi gën a ak ñu àdduna année yooyu yëpp ñoom ñaar rek ñoo solo ci ñoom directement wala bokk mu nekk imam muslim hmm. bokk imam al solo nañ ci moom waaye dafay am kuy dox seen diggante mu ne annahu qaala nee na haddatha maam tamit day wane ni imam al-Bukhari teelee nekk ku gaaw ku wër hmm. àdduna bi parce que su fekkoonte ne parce que dañuy gis ñoo xam ne fu ñu dëkk dafa dafa wuute waaye année yooyu dañ génn àdduna imam al-Bukhari muy sëriñu mag yi hmm. mu teel a dem fekki jàngee ci ñoom voilà maanaam ni mu teelee génn maanaam dem wër adduna bi mu ne kon qaala nee na haddathana Abu Awaana te moom mooy al ibn Abdullah al-Yashkuri waxoon nañ la ne la Abu Awaana moom mii rek ci asmaa amoon na am na ñeneen Abu Awaana comme ki def euh, na Muslim mu def ci sahih imam Muslim moom la ñu wax sahih Abu Awaana rahimahullahu ta'ala moom kon bii kii moom mooy Abu Awaana al-Waasiti rahimahullahu ta'ala al-Basri mi nga xam ne moom al-Haafiz al-Bazzaaz rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 175 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ la Ataa ibn Yaziid moom moo ko goreloon ci circonstance ya ñu waxoon rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathanaa al-A'mash mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili romb nañ ko léegi rahimahullahu an Saalim ibn Abil Ja'd al-Ghatafani waxoon ko tamit léegi rahimahullahu ta'ala an Kurayb moom mawlaa waaw mooy ibnu abi muslim rahimahullahu taala an ibnu abbas radiyallahu taala anhuma mooy xabramaturjumaquran an maymunata bintul xaaris al amiriyat al hilaliya radiyallahu taala anha waxoon nañ ko tamit annaha qaalat nee na wada'tu teg naa li rasulillahi ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ghuslan ndoxum càng càngaay nee na waasatartuhu ma daan koy sutura fii dafa yokk ci ne wasatartu riwaaya bi mm-hmm. maanaam ma daal koy suturaal maanaam kon dañ léegi kon ñu xam ne euh, mooy dama koo nëbb ci anam koo xam ne nit ñi duñ ko gis mm-hmm. voilà maanaam moom mooy loolu tamit moom mooy nit ki buy sangu farata tamit dafa war a nekk foo xam te ne dafa war a làqu maanaam mën naa nekk ne dafa dafa comme ñoom seen gis seen daan mel du du du melul comme maanaam ay ay wanag yu nekk yoo xam ne dañuy dégg biir bi tëj ay kii crochet ak yu mel noonu loolu amuloon maanaam li nga xam ne noonu la daan buntu yi wanag yi da daan nekk rek loo xam ne léeg-léeg rideau rek moo ciy mën a ne mhm. wala yu mel noonu maanaam loolu lay wax ne wasatatuhu maanaam mu jël rideau teg teg teg ko ngir ne bu ko defee moom buy sangu ñi ci des duñ ko mën a gis hmm. loolu la ci jublu loolu tamit day teg leneen kuy sangu sangaayal farata maanaam euh, bu fekkente ne da ngaa nekk koo xam ne nit ñi war nañ laa mën a gis daal di làqatu hmm. maanaam da ngay nekkee koo xam ne da ngay teg euh, rido wala loo xam ne daal wala ay brique nga sangoo ci ginnaaw brique waaye doo sangu rek koo xamante ne dangay gaaral sa bopp ci nit ñi gis la lool hmm. moom euh, du nekk loo xamante ne lu ma lu lu nekk la beneen bi ñu def moom mooy ku dëkk ci loolu tam beneen lu am solo mm-hmm. ku dëkk ci dëkk boo xamante ne nit ñi dañoo ñàkk bu ñuy tabax mënuñoo tabax di tabax ay toit maanaam ay plafond yoo xam dañ koy tabaxal seen seen euh, euh, wanag yi bu boobaa du yelloo du yelloo yow ngay tabax yëkkati yoo xamante ne day tax maanaam ngay mën a taxaw di leen tiim ci seen wanag yi mm-hmm. ngir ne mënuñoo suturaal seen bopp ci jamono jooju mm-hmm. wala boog soo ko defee itam day danga koy defee noo xamante ne yow mënoo leen de toute façon doo leen tiim ci seen wana ci mm-hmm. maanaam da ngay war di sàmmonteeg ni ngay tabaxe mm-hmm. euh, dégg mu ne daal di sotti nag ala wala boog nga wutal leen mm-hmm. nga mu ne kon fa sabba mu ñu daa mu daal di sotti ala yadihi ci loxom fa xasalaha mu raxas ko maratan benn yoon aw maratan wala ñaari yoon qaala Sulaymaan maanaam mooy kan ah voilà al-Amash rahimahullahu ta'ala mu ne laa adri xamuma azakara ndax tudd na as-salisata ñetteel bi am laa waa wala déet kon nga gis ne sikki bi ci moom la summa topp nag afraga mu daal di sottiwaat bi yaminihi ci ndeyjooram moo tax eh, imaam al-Bukhari rahimahullah day gis ni muy indi riwaayaat yi léeg-léeg da foog ne léeg-léeg boo xamul da ngay foog ne riwaayat mi benn la lu tax hadis bi mu ko indiwaat li ko indi alors que wuute baat yi ak tamit yeneen maam yu bare bare dañ ko dañ ko ci mën a jàngaale mu ne suma topp nag kon afraga mu daal di sotti bi yaminihi ci ndeyjooram ala shimalihi ci càmmoñam ndeyjoor ji ci la tibbee sotti ci càmmoñ bi maanaam euh, loolu ñaari possibilité la am moom mooy ne euh, bool bi maanaam boo ko defee boo ko sottee day nekk loo xamante ne euh, soo ko sottee ndox mu bari day tuuru yàqu hmm. boobaa da ngay asee ci ndeyjoor bi sotti ci bi hmm. muy benn te boobu moom moo gën a nuru fii hmm. ngir ne ñoom ñoo doon nekkandoo wala boog ñaareelu possibilité bi am ndax ndax ndax xadiis bi mooy ñoom ñaar ñoo sangoo ndoo moo tax dafa tëj rido bi rek voilà mais ñoom ñaar ñoo sangoo ndoo beneen possibilité moom mooy nga yor mel ni que satala wala yu mel noonu am na boo yoree ay sas ak yooyu moom boobu moom day gën a woyof day gën a yomb dégg nga waaye ci càmmoñ bi daal ala kulli haal ci lii nag moom moo tax imaam al-Bukhârî rahimahullahu taala su mu daal di raxas farjahu payam ma topp nag dalaka mu daal di joñ yadoo loxoom bil ardi ci suuf bi aw bil xaa it wala bokk ci pegg gi ci ñeg bi kon nga gis ne euh, lii dafay wax li mu baaxoo di ko def léeg-léeg mu jonjee ci suuf léeg-léeg mu jonjee ci ci ci ci ci ñeg bi waaw ci xeer wi wala yu mel noonu loolu tamit waxoon nañ ne euh, li waxoon nañ su ma topp tamat ma da mu gallax ndi ko wastan shaqa te mu sarax ndi ko wa ghasala mu daal di raxas wajoo xarkan wa yadayhi ak loxo bi maanaam ba ci coñ ci moo tax ñuy wax wa mu daal di raxas ra'sahu boppam maanaam nga gis ne raxas bopp bi benn yoon la maanaam ñetti tànk yi comme niñ ko waxe woon ñetti tànk yi dafa fekk ne benn bi ci càmmoñ bi la bi ci def ci ndeyjoor bi ci def ci digg bi mais benn raxas la dégg nga moo tax boobu benn la su ma topp nag maanaam loolu yii yëpp di dëgëral li mazhab maliki yi nga xam kanam nga xam ne ñoom dañ ñu soppu ñu sax ñetti ñett benn yoon rek lañ koy def te loolu mooy li ràññeek ngir ne saa boo bëggee sangu ñetti yoon daanaka du mën a jàppale loolu tamit beneen dalil la ci su ma topp nag kon euh, sabba mu sotti ala jasadihi ci mboolem yaramam bi ci yaramam bi su ma topp te mu daal di dandu fa xasala mu daal raxas xadamay yi ñaari tànkam yi fa naawaltuhu ma jottali ko xirqatan torchon bi maanaam xirqatan ah mooy serviette bi fa qaala mu daal wax bi yadihi ci loxom bi hakaza nii maanaam non non mooy baax na déedéet wala yurid haatal nam mu ko bugg ko maanaam baat bi lim ci yokk nii ne ko woon mooy euh, moom mooy dëgëral tamit waxu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ni serviette bi boobu maanaam pomp bi gënut mm-hmm. ak it li nga xamante ne moom lañ ci woon ci xadiis yi wax ne maanaam ndox moomu di toq barke bi ci nekk ak it maanaam dindi bi muy dindi bàkkaar yi mm-hmm. kon yow boo ko gaawee fomp bakkaar yi dañuy maanaam dañuy teel a génn maanaam yooyu génn dañuy teel a génn mu def yi nga xamante ne pourtant bu xaaroon affaire yi gën a gaaw a toq mu gën a bari lu génn loolu kon dañ ko ci dañ ko ci dañ ko ci gisee ne fomp bi ci boppam gënut amma euh, ñeneen ñi dañ wax ne déedéet ngir le fait mu ko ko doon indil mooy wane ni <coughs> da ko daka daan daka daan jëfandikoo moo tax mu indil ko ko waaye baat bi mu ne wala mu yuridha te bëggu ko woon nam moom loolu euh, amaan na day dëgëral wax ju njëkk ji voilà day dëgëral wax ju njëkk ji wallahu ta'ala a'lam kon euh, hadith bi kon niñ ko gisee indi woon indi imam Bukhari indi woon na ko ñeenti yoon bi mu léegi ñetti yoon moom moo des dina ko indi waat ñetti yoon insha allahu ta'ala euh, te imam al-Bukhari yi bi daf ko indi lu bare bare comme ni ñu ko gisee maanaam bii mooy juróomeelu yoon te comme dana ko indiwaat yeneen ñetti yoon insha allah maanaam muy mu mu nekk juróom-ñetti yoon euh, te lépp ci kitaabul ghusl bii rek la ko indi indiwu ko ci beneen téere kitaabul ghusl rek la ko indi rahimahullahu ta'ala mu ne baabun bunta ngi nii iza jamaa bu jotee maanaam bu jaxasoowee maanaam mooy góor gi bu dee dafa sëj maanaam mooy jaamaa waxin la wu rafet rek mooy jaxasoo dégg nga maa waxoon nañ ne la faala foo ko déggee lu ñu defante la xaatala xaaraba et cetera mu ne summa topp aada mu daal di baamu wat maanaam mooy bu fekkente ne góor gi dafa am benn soxna kefe maanaam <laughs> comme lépp ci ñun yàlla yàlla taala lépp ci ñun niñ mel noonu la maanaam nga xam ne benn doom nga am ci envisagé boo beneen dégg mu ne kon bu fekkente ne góor gi dafa noonu la mel ah ma topp aada mu daal di baamu maanaam mu dellu ci wat ci sëyaat ak soxnam ndax bu amee jotee ak soxnam day amee janaba léegi nag mu war a dellu ci wat nag jotewaat ak soxna si mu ne waaw mu ne woman ak te nga xamante ne moom mooy beneen ñaari ñaareelu cas de figure bi kooku moom lan daara dafay wër ala nisaa'ihi ci ay soxnaam fii ghuslin waa day sawar fii ghuslin ci cangaay waahidin day benn maanaam benn yoon rek lay sangu maanaam du du du def saa yu jotee soxna si dem sangu ji bu bëggee dellu si waat dem sangu ji ba noppi doogu mën a ñëw dellu si waat déedéet maanaam lépp da koy def ci benn cangaay wala boog mu am ay soxna yu bari maanaam ba ci ñeenti soxna loolu day dagan ba ñeenti soxna ngir ne ñeenti soxna moo dagan jullit yor daganut mu ëppale bu bu boobaa mu dem <laughs> wër wër ci soxna yi jote ak ñoom lool tamit cas de figure yi mën a amee tamit ay cas de figure la yu précis masalan ñoom ñu d'accord ci ñoom ñëpp ñu d'accord ne lii mën naa ne ñaareel bi ci def moom mooy masalan ñu jóge tukki maanaam ndax buy tukki bu yóbbu kenn ki ndax dañuy bantale ngir mu mën a yóbbu kenn ki ndax ñoom ñëpp mën leen buubaloo yóbbu mm-hmm. bu ñu bantalee ba mu yóbbu kenn ki bu dellu see euh, bu boobaa kenn du am àq ci ci ne man maa aye bu boobaa su ko neexee boobaa mën naa def tawaat boobu wër ci soxna yépp ba ba tax doog a toogaat maanaam am ku ku doog a aye mm-hmm. loolu mën naa ne mm-hmm. euh, kon wala bokk ñoom ñu ànd ci ne balaa ngaa aaye fenn bu la neexee nga dem wër dem dem ndax ngir ne lool ay àq la yoo xamante ne ay wujj dañ koy mën a am seen biir te it loolu lu ci bëri ci liñ mën a dëppoo rek day daal di baax voilà moo taxit nit ki jigéen ji même bu fekkente ne moom maanaam mën naa may ayam mën naa maye ayam mën naa weccoo ak wujjam ay ay tamit ne ko bis sàngam bu bis sàngam du ma fi nekk mm-hmm. kon yow mën ngaa aye waaye bis sàngam ak bis sàngam laa koy rattrapé mm-hmm. lool yëpp yëpp mën naa ne mm-hmm. dégg nga mu ne kon euh, waaye daal li ci am solo maanaam li ko tax a jóg fii moom mooy su fekkente ne nit ki loola dafa am léegi mu war a sangu farata ndax day daal di sangu farata ci benn benn yoon maanaam wala boog daa war di sangu saa su ne borom xam-xam yëpp nag rahmatullah alam dëppoo nañ ci ne cangaayal farata du ko waral maanaam ba mu des wax ju saag ju beru waaye bu ñu xoolee ma ala kulli xaal ñeent njiir yi ak lu ko ëpp fuuf ci borom xam rahmatullah ñoom dëppoo nañ ci ne cangaayal farata bi benn yoon la koy war te du ko waral njàpp li tamit wut maanaam lu ci ëpp ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne dañ koo sopp waaye ku mel ni zahiri rahmatullah alayhim wala comme imam ibn Habib ci Maliki rahmatullah ñoom ñoo ko waral mm-hmm. waaye lu dul loolu ñëpp dañ ko d'accord rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala bil isnad al-muttasil fi awwal al-kitab ilayhi haddathana Muhammad ibn Bashar mooy ci gën a siiwee ci Bundaar mm-hmm. euh, comme na ko Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Abdi euh, moom mi ngi gane àdduna comme ni ko xamee 167e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi deux cent cinquante deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam selan ay téeréem ñi ngi ci kutubu sitta maanaam moom waa sahabu kutubu sitta dañoo solo ci moom directement comme ni ko gise woon eh, ci jotaay bi weesu limoon nañ leen ñoom ñëpp li limaatoon nañ leen ñoom ñépp ndax mosoon nañ leen a lim yaakaar naa yeneen ñaari yoon eh, mu ne qaala nee na haddathana ibn abi adi te moom mooy muhammad ibn ibrahim ibn abi adi maanaam moom Euh, euh, maanaam euh, as-Sulami rahimahullahu taala moom dàqantalam nekkoon Abu Amrin moom mi ngi génn adduna ci Basra 194e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne wa Yahya ibn Sa'id te moom mooy al-Qattan rahimahullahu taala imaam bu mag bi nga xamante ne moom it waa Basra la te moom moom daanaka mooy bokk na ci ñi nga xam ne du ñu laaj ñoom ñooy kan waxoon nañ seeni mbir. ak seeni màggaay mi ngi gane àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an Shu'ba mooy ibn Hajjaj gisoon nañ ko léegi an Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir moom mooy Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir ibn al-Ajda al-Hamadani moom it waa moom waa Kuufa la vraiment maanaam bu ci kaw waa Basra lañ waaye ñoom ñii moom mi waa Kuufa rahimahullahu taala nekk siqa euh, xaafis nekk tamit bokkoon ci nekkoo nekk xam ne saalih maam nit ku sell la euh, bokk ci taabii taabii moom ba tey duggul ci garaatu euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy taabi'i yi moom tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an abihi mu jëlee ko ci baayam te mooy mooy Muhammad ibn al-Muntasir ibn al-Ajda' ibn Malik al-Hamdani rahimahullahu ta'ala moom daakantam nekk tamit Abu Abdullah al-Hamdani al-Wadi'i al ta'ala moom ci taabi'i yi la bokk mais ci génération bu mujj ci taabi'i yi mooy maas ñoom moom az-Zuhri rahimahullah moom ñooñu la génération boobu ci la bokk rahimahullahu ta'ala bëriwul ay xadiis nag yu mu solo rahimahullah waaye xadisam ñu ngi ci kutubu si mu ne qaala nee na zakartuhu tuddal naa ko le Aysa te ñeel Aysa radiyallahu ta'ala maanaam wax ci nga xamante ne moom la moom la wax ne de tuddal naa ko sayyidat Aysa radiyallahu ta'ala anha mooy bi mu ne mooy lii nga xamante ne moom la sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu man daal bu ma du ma sopp daal di parfumé wu ba pare di sangu farata bi pour dem maanaam ihram loolu daal du ko sopp loolu la wax nag léegi nag moom la ko sayyidat Aisha di tontu nag radiyallahu anha mu ne fa qaalat moom mu ne yarhamullahu yàlla na yàlla yërëm Aba Abdurrahman mooy bàyyi Abdurrahman maanaam muy dàqantalam maanaam nga gis ne waxul ne taskarahu kooku moom xamul dara kooku da ngay waaru kooku nangam déedéet dafay way yàlla na yàlla yërëm Aba Abdurrahman maanaam ngir ne li mu wuteeg sunna te xam na ne maanaam moom bëggul di wuteeg sunna maanaam sayyidat Aisha radiyallahu anha ah, maam dafa xam ne moom xamut lii maanaam mm-hmm. te loolu mooy yelloo tamit ñu koy doxale ci digg ci jëme ko ci borom xoko yi rahmatullahi alayhim maanaam bu ñu xamuñu lii wala ba réer na leen maanaam bu ñu fi nekk ah, ko xamul dara xamul lii nangam nangam dafa juum ci masala sàngam maanaam dafa juum ci masala sàngam yow li muy tekki mooy da ma jox information boo xamante ne dëgg dëgg du information mm-hmm. ndax juum na ci masala sàngam wala boog nangam xamu ko li muy tekki mooy da nga bëgg wax ne nit la mm-hmm. te wax ma ne nit la moom du information bu mag voilà dégg nga loolu donc moom hmm, boo tax waxin woowu mooy waxin wu rafet woowu moo na mu ne yàlla na yàlla yërëm Abu Abdurrahman ndax man kuntu man mii utayibu doon naa doon naa xeeñalal gët doon na parfumé dégg nga rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa yatuufu mu daa di tawaaf daa di baagante daa di wër ci jigéenam ñi summa topp yusbihu mu daa xëy muhriman nekk koo xamante ne euh, dafa dafa dafa dafa dafa armal maanaam ngir umra wala ngir aj yan doxu yan doxu muy xeeñ tiiban parfum boobu maanaam man gis naa ko ci xaal defal naa ko loolu maanaam di gis ne kon euh, loolu defal naa ko ko maanaam moo tax boroom xam-xam yi laa alayhi di wax ne maanaam euh, ngi bokk na ci liñ ci jànge fii benn moom mooy ne ci ki mu njëkk aye maanaam ndax li yanu maanaam mooy ne ci sayyidat Aisha radiyallahu anha la njëkki woon moo tax mu parfumé ko wala boog mu war faa mujjee waaye daal guddi googu moom fa la aaye woon kon bu dee walla boog soit fa la jóge war a dem aaya ji feneen wala mu nekk ne foofu la mujjee waaye comme fa la mujjee te fa la waroon a aaye mu daal koy parfumé balaa moo dem ngir mën a euh, tawaaf ci soxna mi loolu benn la beneen bi ci des biñ ci xamee moom mooy ne euh, euh, waajal jote ak soxna si day waral yu mel noonu maanaam parfumé wu ak yu mel noonu ngir waajal ko ndax mbii te loolu sunna la ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo waajaloon maanaam ak parfum bi balaa muy dem jote ak yeneen soxna yi loolu tamit muy beneen beneen bi ci def day wane tamit li nga xamante ne mooy sago gu am solo gi nga xam ne moom la moom la ñu amee woon ñoom soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax sago la ànd ak sayyidat Aisha radiyallahu anha ni ñu ko xamee woon ci fiiraangeem comme ni ñu ko waxee woon ci am na ñaari jotaay ci ginnaaw terewul fiiraange googu yóbbu maanaam du ne ko woy dama de façon euh, maanaam man parfum doo ko laal doo ko ku am ku bëgg parfum mu parfum wu la maanaam ànd naag sago rek waaw waaw ba xam loolu itam benn voilà loolu tamit beneen bi ci def moom mooy day wane tamit ne mbir yu mel noonu maanaam soxna si di ko toppatoo ci ci borom këram loolu lu am solo la maanaam mooy ne soxna si di toppatoo ndax parfum mi ngi def parfum ndax mi ngi parfumé wul waaw wala déet yooyu ndax li muy sol jot naa li muy sol baax naa li muy sol baax tilimul ak yooyu loolu dafa bokk ci yi nga xamante ne tamit euh, yu am solo la ci euh, soxna si mu di ko toppatoo di ko di ko di ko di ko di ko doxal beneen bi ci def kon euh, moom mooy ne kon moo tax borom laa rahmatullah mu am maanaam ñuy wax ne ñaari mbir moo mën a nekk mooy ne parfum bi la ko taxoon a jóg du tawaaf bi mais ngir jotee soxna yi moo ko war a doon hmm. waaye nag comme que defe nag moom ba ci ëllëg sa garawul maanaam mooy ne parfum bu ñuy bañ parfum ci tawaaf ndax loolu lu am na maanaam parfum maanaam ci ci ci umra ak aj nga nga def parfum loolu dañ koy tere ci umra ak aj waroo parfumé wu waroo laal lu am parfum ba ci saabu bi ngay sangoo warta parfumé wu loolu dafa bokk ci condition aj léegi boo xësee ba armal waaye bu boobaa dañ ciy xamee ni loola boo xësee ba armal lañ la koy tere waaye bu dee lu ànd ak yow ci armal bi laataa ngay armal loolu du la nekk ci lu problème loolu dootu nekkati problème ndax euh, lii am na waaye nag dañ ci xamee nag ne maanaam gisoon nañ ko ci buntu bi ci ginnaaw ah man badaa bil xilaa bi awit tëy bi maanaam mooy kon nga gis ne parfum boobu nga xam ne moom ngay def doo ko sangu boo sangoo cangaay googu parfum bi def ci sa yaram loolu euh, yàqul cangaay ci cangaay gi dara ba pare te it loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne euh, da ko gis tamit loolu day tegtale maanaam day day dëgëral tamit mazhabu jumhur ci wàllu ragbu ngir ne euh, boo defee yenn parfum yi wala nga def loo xamante ne surtout dafa am couleur comme dinañ ko gisee insha allah boo sangoo nga raxas ko nga jonj ko day deñ kon loolu tamit day dëgëral ne amaan na raggu gi du farata moom day dëgëral mazhab boobu tamit waaye nag def ko moo gën a sàmm comme niñ ko waxee moom def ko moo gën a sàmm dégg nga mu mu ne kon nag euh, bokk na tamit kon ci Euh, beneen maanaam bokk na ci liñ ko liñ ciy jànge mooy li tax imam Bukhari indi ko rahimahullah mooy ne nit ki mën naa sangoo benn càngaayal farata kese ci bu wëree dem wër ci soxna mi waaye ak benn càngaayal farata mm-hmm. kese euh, comme ni nga xam te noonu la ko euh, moo tax imam Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi xadis bi dina ko indi waa xadis deux cent soixante-dix ak xadis numéro cinq cent trente-neuf mille cinq cent cinquante mille sept cent cinquante cinq mille neuf cent vingt-huit ak cinq mille neuf cent trente imaamu euh, Muslim rahimahullahu taala moom indi ko xadis mille cent quatre-vingt-neuf ci ay yoon indiwaay indiwaat na ko xadis mille cent quatre-vingt-onze ak mille cent quatre-vingt-douze imam Malik indi na ko xadis numéro neuf Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille sept cent quarante-cinq imam an euh, ak imam al imam ak imaam imaam at-Tirmidhi moom moo moom indi na ko xadis numéro 917 imaam an-Nasa'i indi na ko xadis ci euh, ay buntu maanaam ci ay buntu ci ay xadis yu bari imaam Ibn Maaja indi na ci ñaari xadis muy 900 9000 2926 ak 3000 42 naka noonu imaam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon ashaabu kutubu sitta yooyu ñoom ñëpp solo nañu xadis bi rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala bil isnaad de muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Muhammad ibn Bashaar romb nañ ko léegi mu ne qaala haddathana Mu'aaz ibn Hishaam te moom mooy Mu'aaz ibn Hishaam ibn Sambar ad-Dastawaa'i mooy rahimahullahu ta'ala nga xam ne doomu Hishaam eh, ad-Dastawaa'i la rahimahullahu ta'ala waa Basra la ñoom ñëpp mu ko Muhammad ibn Bashaar hmm. ñoom waa Basra moom mooy kon dàkkante la moom moo nekk Abu Abdullahi ad-Dastawaa'i rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna deux cents ana deux cent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na qaala haddathanii abii sama baay nee na Hishaam ibnu Hishaam ibnu Sambar ad-Dastuwaa'i rahimahullahu ta'aala te dàqantalam nekkoon Abu Bakr al-Basri ar-Rabi'i rahimahullahu ta'aala nekkoon haafiz bu mag rahimahullah moom ñu ngi gane adduna soixante-seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi adduna cent cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an qataadata mooy qataadata ibnu di'aamata as-saduusi rahimahullahu ta'aala dakantam nekkoon abul xattaab mi ngi gane adduna soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent soixante cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abul xattaab as-saduusi al-basri rahimahullahu ta'aala moom it waa Basra la hadiis bi ñu ngi ci kutubu ta moom tamit gisoon nañ ay jaloorem qaala nee na haddathana Anas mooy ibnu Malik radiyallahu anhu moom gisoon nañ ko tam waa Basra xadiis bi yëpp ñoom ñëpp waa Basra lañ mu ne an na wa qaala na kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wër ala nisaa'ihi ci soxnaam yi ci jigéenam yi fi saa'ati al-waahida ci fi ci waxtu al-waahida te bay benn min al-layli ci guddi gi wan nahaari ak bëccëg gi ah, boroom xam-xam nag rahmatullah dañoo xam ne waxtu woowu nga xam te ne ci yeneen riwaay mooy waxtu Euh, tàkkusaan la doonoon tàkkusaan la daan la daan la daan faral di doon maanaam kon ay bi bu jugee fii ba day toog ba tàkkusaan ci la ay bay jeex mu dem beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom la war a xam moom mooy xaal bi ñu la doon wax naan la bu dee dañ ciy dëppoo wala bu dee dañu tukki et cetera loolu mooy ñi ci def waaye bu dee yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn tënku ko ci dara moom loolu ku kenn tënku ko ci dara waaye nag terewut terewut moom dafa mosa maandu naka jekk seen diggante ba li nga xam te ne teguñu ko ko moom daf ko tegoo woon comme li nga xam te noonu lañ ko xamee mu ne wax yë waxul na ñoom soxna yi daa ashara fukk lañ ak benn lii nag njuumte la ngir ne euh, loolu dañ ci ñëw maanaam ne fukk ak benn musuñoo doon fukk ak benn mm-hmm. maanaam buñ leen boolee lañu nekk fukk ak benn waaye fukk ak benn soxna musuñoo daje ci ronu yenente mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, Euh, ndax ummul masakin euh, euh, radiyallahu anha ak sayyidat Khadija radiyallahu anha ñoom ñaar ñoom musuñoo daje ñoom ñoom ñaar dañoo teel a génn àdduna maanaam kon boobaa fukk ak benn yi mu daan des juróom-ñeent loolu nag moom lay ñëw insha allahu taala ci kanam ngir leeral ko maanaam ngir leeral ne wax ji njuumte la ci nettali gi ci ki ko nettali waaye ñoom ñëpp buñu leen boolee fukk lañ ak benn amma am na ña am na am na taaraat mooy euh, jaam bu ñu soxna woo mooy Ramla na déedéet naka Maria mooy kii yaayu euh, Seydina Ibrahim alayhi salaam ak Rayxaana ñaar ñooñu la euh, dégg nga ñooñu ñooñu la ñuy ndax ay soxna lañ wala bokk ay jaam lañ waaye ay jaam lañ ay taaraat lañ dégg nga mu ne kon kon nag moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan wër wër loo maanaam wala boog moo tax ñenn borom xam-xam yi rahmatullah am daan ne ah, fukk ak benn bi ñoom ñaar lañ ci boole moo tax ñu nekk fukk ak benn waaye du ñu ay soxnaam yu mu am bu boobaa ah, baatu soxna day daal di dugg ci maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy taaraale dañ leen di mën a waxaale ni ci soxna yi lañ bokk majaasam ñi ki noonu dañuy daal di daal di dagan nit ki bu amee taara mu daal di mën a joteeg moom ci jëmmi joteeg bi nga xamante ne moom lay jote ak yeneen soxna yi maanaam bu fekkente ne nekkul di ay ayloo loo ndax taara du am ay du am ay waaye nag dañuy mën a joteeg moom maanaam nit ki day moom saa yu ko bëggee voilà saa yu ko bëggee euh, loolu moo tax mu am ci. <laughs> ñoo xam ne moom xam naa ne bu doon jamono jii la ak problème yi takk soxna am yëpp ci jamono <laughs> jii ne la <laughs> ah, ak faral di indi seen doon xam naa ni jamono jii la moom am na ñoo xam ne ci taaraw yi rek la ñuy yem <laughs> hmm, moo tax euh, dégg kon bu boobaa fukk ak benn yi. Euh, ci ci ñooñu lay daal di doon maanaam le fait ñu nekk na mais dinañ gën a ñëw ci ci kanam insha allah ci wane ne maanaam du ñu woon fukk ak benn mm-hmm. waaye juróom-ñeent lañ mm-hmm. dégg nga mu ne qaala nee na qultu ma wax li anas seen seydna anas radiyallahu mooy Qataada seydna Qataada moo ko wax mu ne ah awa kaana ndax moom awa ndax kaana nekkoon na yutiquhu doon ko attan ndax loolu mënoon na ko mm-hmm. dégg nga qaala mu ne ko kunna nekkoon nañ ñoo xam ne ñun nekkoon nañ maanaam ñun sahaaba yi natahaddasu daan nañ waxtaan an na woo naka moom yenente bi saa sam ootiyo jox nañ ko quwwata doole salaasiina fanweer maanaam mooy fanweeri góor maanaam doole fanweeri góor la ko yen la yenente bi sallallahu alayhi wasallam amee maanaam kon euh, wax ji ñii wax naan euh, fanweeri maanaam benn góor moom moo am euh, doole fanweeri ñaari góor fanweeri ñaari góor moo am doole jinni jinni jinni benn jinne jinne am doole fanweeri waliyu waliyu am maanaam fanweeri wal ma na de contraire maanaam euh, naaru góor mooy am doole fanweeri góor góor waa jinne am doole fanweeri naari góor fanweeri jinne nag waliyu benn doole doole fanweeri waliyu fanweeri jinne lay am amma jinne ama yeneen moom fanweeri wàllu yu doole boobu lay am et cetera loolu wax jooju lii day dëgëral ne demiwut noona loolu xeetu ëppal la ak xaabaabal maanaam moo tax euh, li nga xamante ne moom mooy wax ji daal mooy ne ñoom nee nañ fanweeri góor doole fanweeri góor la am ñoom mm-hmm. loolu tam day dëgëral ne maanaam nit ki euh, maanaam loolu dafay aju souvent ci spiritualité nit ki mm-hmm. léeg-léeg spiritualité nit ki day yóbbu nit ki ba mu nekk koo xamante ne day am doole doole bu bari lay àndal ngir spiritualité lool loolu da koy waral voilà ngir soxla gi muy soxla di ànd ak soxnaam wala soxnaam yi soxla gi mi soxla di ànd ak ñoom ngir la mu say jële ci ay xeeti fatxu ak ay xeeti eh, musaahadat voilà ay xeeti contemplation waaye loolu awaam yi duñ ko xam loolu awaam yi duñ ko xam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, bokk na ci li taxoon mu ne moom dañ ko sopp loo jigéen ñi waaye du rek sopp bakkan kese voilà ndax doole gu doole googu loolu lay laaj et cetera euh, jaamu yàlla moo tax jaamu yàlla la gu mag lool gisoon nañ ko ci baabu tasmiyat moom ci kitaabul wudu baabu euh, tasmiyatu indal fil wudu wa waa ah? wiqaa gisoon nañ ko qablu ah indal wudu wiqaa gisoon nañ ko kon euh, lii moom moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon moo tax maanaam lii li sax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko moom mooy wër ju wër ci soxna yi te yooyu yëpp bu bu ko paree benn yoon dong lay sangu mu ne wa qaala wax te moom mooy Sa'id ibn Abi Aruba rahimahullahu ta'ala mooy Abu Nadr moom al-Yashkuri al-Basri rahimahullahu ta'ala mi génn àdduna 156e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Qatada mu jëlee ci Qatada Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu maanaam kon bii moo am na ci nusxa boo xam te ne moom lañ ci bind laata Qataada amma imaam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, ci riwaaya gi mu solo ci Shu'ba mu jële ko euh, ci euh, Qataada boobu imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala jokkale na ko amma riwaaya bi nga xamante ne moom mooy bii muy jële ci Sa'id ibn Abi Aruba rahimahullah moom ci boppam imaam al-Bukhari moo ko jokkale mu ne an Qataada mu ne inna Anasan naka Anas haddasahum daf leen a nettali ci sa aniswatin maanaam ci juróomi jigéen ci juróom-ñeenti jigéen mm-hmm. maanaam ne kon moom dafa tas mbir mi ne imam ah, Seydina Anas nag radiyallahu waxul woon fukk ak benn maanaam nga gis ne kon la mm-hmm. voilà ne njuumte njuumte la ke juróom-ñeent la Seydina Anas wax dëgg-dëgg radiyallahu ta'ala anhu mm-hmm. dégg nga kon. xadis euh, bi tamit dafa bokk ci afraadul Buxaari yi moom imaam Buxaari rek moo ko soxla solo ci waa ashaabu kutubu sitta yëpp mm-hmm. imaam Ahmad ibn Hanbal rek solo waat na ko ci xadis numéro quatorze mille cent neuf euh, xam naa ni ñoom foofu Allah taala wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika non non. day dagal non day dagal. bu dul bu dul sangu farata. waaw parce que sangaayal farata ak ñàkk sangaayal farata maanaam loolu amu ci effet maanaam du janaaba bi moo am effet ci sangoondoo bi. Hmm. li am effet ci sangondoo bi moom mooy jëmmi euh, mu'ashara bi maanaam mu'ashara sa zawjiyya bi maanaam dëkkaale gi ñaari way denc yi di dëkkaale loolu moo am effet ci mbir mi ngir ne tey bu fekkoon te ne moom dafa amee woon dafa tëddoon gént amee janaaba ci wàllam yow ngi tëdd gént am sa janaaba ci sa wàll bu fekkonte ne nekkoo leen way dencante doo leen mën a sangondoo te it loolu voilà maanaam wala boog yow nga amee janaaba moom amul janaaba de du tere ngeen war a mën a sangoondoo maanaam sangoondoo bi loolu moom amu ci janaaba gi ñàkk janaaba bi amu ci rapport waaw mën cee julli waaw waaw parce que parce que sangu farata Euh, moo gën a màgg jàpp parce que moo tax alxuraan dafa ne yaa ayyuhal lazina amanu idha qumtum ila salaati yii yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëgg soo leen jugee dem di di di julli ji mu daal di wax ni ñu jàppoo ba pare daal ci teg ne wax in kuntum junuban soo leen amee janaba mu ne fattaharu kon na ngeen sangu farata kon sangaayam farata googu soo ko defee ak noo ko mën a defee rek bu boobaa da nga ci daal di mën a dem julli ji mooy ndax boo leen amee janaba boo leen bëggee dem julli ji dem leen sangu farata moo tax càngaayu farata googu day daal di mën a dem jàpp ci aajuwul ngay jàppwaat encore beneen yoon waaw day jàppwaat bu dee voilà bu dee lii toj jàpp ak si na du sax avant muy julli avant muy pare càngaayal farata gi ba toll ci lu tolloog ceeru lu def li def ci moom mooy ceeru njàpp li ceeru cangaay bi ceeru yaram bi desoon na ci mu war ko mën a raxas wala boog plutôt contraire bi maanaam raxas na lu ëpp ceer bi ndax ak solusu parce que bu raxasee lu ëpp ceer bi rek mooy raxas na lu gë lu bëri bu boobaa lu bëri tamit defe de de de defe na ko bu fekkente ne voilà maanaam kon ba ba ba ceer bi dese ko mën nañoo wax ne ñu ngi ci lu bari léegi ba tey waaw awram waaw bu boobaa day daal jàpp wat uh-huh, kay parce que buy tàmbali sàngaayal farata gi day yéene buy raxas pëy gi da yéene waale ne mi ngi sangu farata ce qui veut dire que partie boobu suy ñëwaat du ko raxas du ko laal maanaam mboolem partie yi nga xamante ne la raxasoon na ko comme comme comme mooy cëru njàpp yi par exemple cëru njàpp yi lu mu ci raxas benn yoon bu ñëwaatee doot ko raxasaat maanaam bu yegsee ci bopp bi ba def ko ñett ni buy xaaj partie bi du buy raxas ba fii rek lay raxas comprendre kon bi. waaw. ak ñu ngi raxasee euh, bopp non mooy raxas bu njëkk bi mooy ndax xam nga bu jëlee bu tibbee ndox ba raxas loxo yi ñetti yoon. bu dee day doog a yeewu par exemple su dee doogute yeewu euh, day jël rek noonu commencé raxas pëy ak li nga xamante ne moom mooy fi taq partie boobu bu ko xësee ba raxas su ko xësee ba raxas lu mu ciy raxas rek daf ko yiiniwaale ne dafa bokkaale ci cangaayal farata bi su ko defee après mu sàpp jàpp benn benn bu boobaa leneen lu leneen lu muy raxas rek maanaam lu mu xësoon ba raxas avant comme que bokk na ci cangaayal farata bi lu mu xësoon ba raxas avant da koy raxasaat du du ko raxasaat moo tax ñuy tàmbalee cëru jàpp yi ngir ne ñoo gën a tedd ñu tàmbalee ci ñoom loolu moom moo tax du jàpp dëgg-dëgg loolu du jàpp dëgg-dëgg ci cangaayal farata gi la bokk jàpp benn benn googu defuñu ko parce que dañuy jàpp de dañu koy def parce que dafa bokk maanaam bërëb yooyu ñoo gën a tedd ci bërëbu ci yaramu nit ki moo tax ñu tàmbalee bërëb yooyu gën a tedd ci yaramu nit ki loolu moo tax waaw wallahu ta'ala man sëñ bi da ngaa mos a wax ne boo ñëwee ba ci jàpp bi hmm. hmm. jàpp benn benn bi ci ngay fas yéene yéene comme ma def loxo bi ma fas yéene yéene jàpp fas yéene yéene sangu sangu sangu farata hmm. def kii bi jéem bi fas yéene sangu farata def karam non non non sangu li ma la bëgg wax mooy moom li ma la bëgg wax mooy yow loolu noonu boo koy doo ci yéene ni damay jàpp li muy jëf gi li muy def li muy tudd jàpp benn benn la tudd ngir ne amul neneen luñ ko mën a tuddee ngir dañ laa bëgg wax ne la li muy raxas cëri njàpp yi la moo tax yenn bi saa sallam fële mu ne tàmbalee leen ci cëri njàpp yi voilà ngir ne cëri njàpp yi ñoo gën a tedd bu ñu xaajee yaram bi tamit ñu tàmbalee ci ndeyjoor bi lu tax parce que ndeyjoor moo gën a tedd càmmoñ mais li ngay yéene rek mooy sangu farata leneen looy def rek da nga koy boole ci càngaayal farata gi waaye sauf que lii ngay tàmbalee waaw waaw voilà loolu mooy ba mu def su fekkente ne dal ko da ngaa jàpp ne farata la jonj waaw foog nga jonj te am ci fuqaha maliki ñoo xam ne dañ jàpp ne même jonj boobu bu bayee nit ki dafa dugg ci biir ndox mi ba yàgg fa lool mm-hmm. parce que ñaar am na ay possibilité maanaam mu dugg ci ndox mi rek génn kooku taxul ñuy wax kooku ñoom dañoo jàpp ne sanguwul farat mm-hmm. ngir ne dafa waroon a jonj muy benn ñaareel kaada figir bi mooy nga xam ne dafa dugg ci biir ndox yàgg fa gennuk yàgg gi kooku am na ci ñoom ñoo xam ne dañ ñi ñoom dañ koy jéggale dañuy jàpp ne loolu moom moo la taxoon ñu naan nañ ko jooju am na mu ñaar wala boog nit ki dugg ci lu demee ne ki nga xam ne day am ay vague yu dóor bu dee vague yooyu dóor yi ñuy dóor moom daf cee yéene waale jonjo bi bu boobaa même bu yàggul ci biir day mën a baax ngir ni vagues yi ñoo ko jooju yooyu yëpp wàcc waaw parce que li tax ñuy mujjee raxas tànk foofu mooy euh, ni ndox ñu mel la maanaam ni place bi mel la bu fekkente ne day tis wala mu am tilim wala yu demee noonu te bu boobaa boo jugee ci kaw wàcce ko mu wàcc noonu loolu mooy gën a moo gën a ràññeeku que nga nga jugee ci kaw di yéeg di yéeg nga jugee ci suuf di yéeg loolu waa ngir objectif bi lële la loolu moom moo tax wallahu ta'ala a'lam boo bi boo mhm. waaw da ngay raxas nopp yi wala nan waaw waaw koy raxas da ngay raxas nopp waaw hmm. nday joor bi d'abord après càmmoñ bi donc bi mais nopp bi ci bopp bi la bokk waaw mën nga ko raxas booy xaajaale la amul loo xam ne dañ naan lii lu lu dogu la amul amul lu dogu la li gën ak li ñu gën moo fi nekk hmm. ca ngaayal lu gën ak lu ñu gën moo fi nekk hmm. sinon li ci des yëpp benn cër la boo ko raxasee ak fuqaha maliki rahmatullah ñu ne nga jonj ko plus euh, yéene bi jeex na yooyu ñooy farata yi moo tax fuqaha rahmatullah alayhim dañ ne dañoo wuute ci farata yi sangaayal farata ñaata ñu ëpp li ñu wax mooy ñett ngir jonj giñ ci boole waaye yéene ak ndox mi yegg ci jeex na